bismillahi irrahmani irahim alhamdulilahi rabilalamin wa sala allahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamualeykum mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq ni ñu ko baaxoo dafay yéen rek bi koor gi tàmbalee ba tey jii di bis bi mujj ci ay bis bu njëkk gi ñëwaat nañ rek fas yéenee ànd ak yéen ni ñu ko tàmbalee bi koor gi tàmbalee ba léegi ñu fës yéenee dalal kenn ci ñi nga xam ne ñoom lañu tànn ñu fës yéenee ànd ak ñun diiru weeru koor yi ngir mën a jariñante mën a yokkante ci lu jëm ci suñu wàllu diine ak lu jëm ci suñu wàllu àdduna ni ñu ko baaxoo def bala ñuy jox sëriñ bi nga xamante ne moom la ñu dalal tey jataay bi muy sëriñ Mouhamadul Amine Touré di doomu sëriñ Ahmad Dam Touré mi nga xamante ne moo taalif téere boobu nga xamante ne téere bu siiw la bu ñu baree baree xam la ñu koy wax zadul muslim kooku di waajuram ba la ñu koy jox kàddu gi dañuy xamle aslëf rek ci ay jaar-jaaram ci fu mu jànge ak ci ay yëngutoom ci wàllu jàng ak jàngale sëriñ Mouhamadul Amin Touré mi nga xamante ne moom lañu dalal fi bi tey mu ngi jànge alquranul karim ci daara yi sëriñ Malick Dieng fële ci njaareel foofa la jàng alxuraanu karim ba bind foofa lu man ñaari kaamil door faa jóge tàmbuli njàngum xam-xamam ci kër sëriñ Moustapha Saliou foofu la tàngee tàmbulee kon njàngum xam-xam ba ci atum 2010 ci la ñëwaat fii ci senegal nag di yëngutu ba tey ci wàllu googu rek naka noonu foofu mu nekkoon ci biir États-Unis bari na ay conférence yoo xamante ne moom mii moom bokkoon na ci ñi nga xamante ñoo koy animé bi muy ñibbisee fii ci Sénégal tamit dañu di yëngutu ci wàll googu ba tey te jataay bii tey firnde la ci bépp jataay boo xamante ne dañu fay tasaare diine walla ñu fay xamloo diine jataay yu mel noonu moom mii dana bokk ci ñi nga xamante ne dana ko faral di fréquenter kon ci gàttal kooku mooy ki nga xamante ne moom lañu daral fii ci jotaay bi tey ngir mu fas yéene waxtaan ak ñun ci loo xamante ne man lañoo wax ne xam na ko waaye nag dund dund na ko ndax mooy lan al muslimuna fil gharb mooy jullit ñi nga xamante ne dañuy dañoo nekk ci yeneen réew yoo xamante ne xaj na du réew yu jullit kon moom loolu moom am na lu ci xam am na lu ci dund kon nag yaakaar naa ne tey jii incha allah bu ñu ko dégloo dana la jëriñu ci wàll boobu yàlla na ko yàlla defal taw defal ñu ko ñu fàttali mbokk yi rek ne ak jàmm incha allah ñuy door ñaareelu ay bis gi sëriñ Jaxate xaadimu xadim moom lañ fas yéene dara jataay bi mu fas yéene waxtaane al muridiya wal i'lam al yawm muy muridisme ak communication ci jamono ji nga xamante ne moom la ñu dund ñu fàttali rek ne lii sëñ bi fas yéene waxtaane ku ci am laaj bu ci aju rek soo ko joxee ñii nga xamante ne ñoo yor kër yi bis na la ko bindal wala boo ko bindal tamit boo ko jaarale ci bàyyi daan jaxate insha allah bu waxtaan bi jeexee dis na ci tontu naka noonu tamit danañ fàttali mbooloo mi ne waxtaan yi nga xamante ne moo joxe a jàll képp koo xamante ne yittewoo nga kaset yi wala CD yi soo jokkoo ak ñi nga xamante ni ñoo yore wàllu technique bi incha allah yooyu yëpp jàpp ne la moo xam ci wàllu son la moo xam ci wàllu vidéo la képp koo soxla soxlawoo rek jàpp ne la incha allah kon li def moom mooy dañuy jox kaddu gi Serigne Mouhamadul Amine Touré yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. mina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله wa sahbihi wa xayri xadimihi wa sallama taslima fa bashir ibadi alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana ulaika alladina hadahum allahu wa ulaika hum ulul albab wa minhum man yastamicu ilayk xatta ida xaraju min cindika qaalu lilladina utu alcilm maada qaala anifa ulaika alladina tabaa allahu ala qulubihim wattabau ahwaahum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ada muassasat wafa mboolem mbokk yi fi teew yépp góor ñi ak jigéen ñi xaj na gisuma benn jigéen aj na koto ak mag ñi ak ndaw ñi ak ñi nga xam ne nekkuñu teew fii ndax defe naa dañ koy broadcast online ñeneen ñi ngi koy xool faneen ci internet ñoom ñépp maa ngi leen di boole benn nuyoo ngi nuyoo bi gën ci nuyoo yi di nuyoo bi gën a jotal ci nuyo yi di nuyoo lislaam li assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi jiital ci nuyoo bi sunu sëriñ di boroom dëkk bi di kilifa dëkk bi di sëriñ Seex Xadi di ñaan sunu boroom subhaanahu wa mu may ko ak wér te guddal ak fanam moom ak ay rakkam ak ay mbokkam yi mu mbokkal nekk ci dëkk bi yépp góor ak jigéen ñu ngi koy siyaare bu baax ñu ngi dellu di ziyaare mbokk yépp di leen ndokkeel ci weeru tedd wi di weeru koor suñ boroom subhaanahu wa taala wax ci aqi koor gi wax ci aqi weer wi ak ci koor gi ci bopp ci weer wi mu ne shahru ramadan alladi unzila fihi ci wàllu koor gi mu ne fa man shahida minkumu shahra falyasum wa man kaana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin uxar yuridu allahu bikum alyusra wala yuridu bikum al'usra wa litukmilu al'iddata wa litukabbiru allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam wax ci weeru koor ne ci tart dëgg mooy ci nga xam ne weeru koor dugg na mu ànd koog nit ñi woor ba koor di jeex te jéggaluñ ko ay bàkkaar kon loolu lay tegtale ne weer wu màgg la wu barkeel weeru njëggal kon maa ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa lépp luy xéewali koor gi ak weer wi lépp luy yërmaande koor gi ak weer wi lépp luy ngëneeli koor gi ak weer wi lépp luy lu baaxi koor gi ak weer wi suñu boroom defal ñu ko ci barkeb koor gi ak weer maa ngi baal àq ñépp maa ngi baal àq ñépp maa ngi ñaan suñu boroom subhaanahu wa mu boole ñu ñun ñépp jéggal suñuy bàkkaar te xiir ñu ak njub te saxal ñu ci te defal ñu lépp lu ñuy wax na fekk ne loola mooy li ñu gëm moo nekk suñu xol lépp lu ñuy jëfit lu ñuy lu ñuy joxañ nit di ko laabiir ngir mu jëf ko itam fekk ne moo nekk suñu xol te fekk ñanga ca te fekk nit koy wuñ ca lu dul li na ko yàlla ngir yàlla ngir jëm yàlla subhanahu wa ta'ala su boroom wax min qawlin illa ladayhi raqibun atid te ci wàllu jëf ne ak taamuroona naasa bil birri wa tansawna anfusakum kon maa ngi dellu di taarifaat sama bopp ci beneen façon ndax euh, mbokk mi am na loo xam ne man maa ko xam am na loo xam tam ñi ma xama ko xam defe naa ne mësuma toog fii ci kanam mbooloo nii ci fii ci dëkk bi wala Touba di def lu ñuy wax conférence waaye ci dëkk bu mel ne États-Unis ci gox bu ñuy wax Houston Texas wala Detroit Michigan wala Los Angeles California xame nañ ma ci bu mbooloo mi dajee ma jël kàddu li ko waral lii la mooy damaa gis ne yenn ndaje yi nga xam ne ndajey diine ak yi nga xam ne ndajey aadal ci mel ne koor koor yi tabaski màggal gàmm wala yi nga xam ne ay ngénte la ak i céet ak i réception ak yu demee noonu nit ñi danañ fay faral di daje léeg-léeg ay kàddu du fa jib te dëkk yu mel noonu mu war jamono yu nekk ñuy fàttaliku li tax yàlla binduñu te moo ñu jaamu te bàyyi tere yi te jëfe ndigal loola nag tax ba ñaare fu ndaje masaa am ma dem jël parole ndax damaa mësa dégg ci sëriñ Moustapha Lo mu wax ne sëriñ Touba radiyallahu taala anhu dafa mas a wax ñan ñu ko siyaare ci woon ne leen maa du ngeen yàq sama der ñu ne ko fasuñu ko yéene mu ne ndax xam ngeen lu yàq sama der ñu ne ko boo ñu ca dimbale woon ñu jël mu ne leen ngeen jóge fi man ñu gis la ci leneen lu bokkalug li ma ne mooy yàq sama der man foofee laa joggi woon ba ne fu dara ame rek naa dem fàttali fa nit ñi lii tax duñ jàpp deru Sëriñ Tuubaa loola nag bari ba ci yàgg ñu ne Lamine Touré conférencier entre guillemets waaye duma conférencier waaye ñoom noonu lañ ma tudde li koy gën a dolli mooy organe de la communication yeggee kenn jël ci téléphone am yóbbu ko ci yenn website yi mel ni YouTube wala Facebook dañuy gis la fa daal ne ka doon conférence nga am na benn bi sax ab xale dafa dajeeg man ne ma yow yaay garant bi doon waaraate keroog ma ne ko ah maa waaru nga kon foofee ca Californie mën nañ faa tuddee conférence yi waaye fii fi Darou Moukhty bayna al ulama al kiram misla haula duma daanaka dara li ma waroon wur mu woon a toog fii di wax dama waroon a dem ci ginnaaw ji dégg kon daanaka du ma tuddee sama bopp conférencier bu dee fee nag nga xam ne sunu mustawa taalim xaw naa yemoo tuuti wala sama bopp xaw lee xaw a yéeg tuuti ci seen bopp bu boobaa mën nañ ma ne conférencier ma daal di nang daal di ne fii conférencier waaye fii nag su ma fi nekkee moom bàyyi boo rek ma xam ne Euh, muus moom su fekkee ne euh, mustaafiya sëq tam bu fekkee ne dañ koy gaawale gaynde moom dina xam ne muus la te bu dina xam ne du muus loolu euh, moom laay wax fii du ma du ma damay dogal ngant ci mbokk yi nga xam ne maa ngi toog di wax ci seen kanam ne warumaa wax ci seen kanam loolu man xamal naa ko sama bopp li tax ma def ko itam mooy damay bañ ko wor lan mooy woru woru mooy mooy da gis kenn wala lenn ba nga jàpp ne kenn la walla lenn te it mu nuru kenn lenn la it nuri lenn waaye boo demee ba xam ko ba jaxasoog moom na nga xam ne yaa yaakaaru ne kenn la waaye lii du kenn leetim du lenn loo nga am déception loola nag moom lay bañ moo tax ma taarif sama bopp ci beneen façon pour ñu xam ne foofu ma doon defee conférence yëpp bokku ak nag fii fii Daarul Muxti waaye ba léegi nag ma jàpp ne mbokk yi dañ ma bëgg dimbale dañ ma bëgg euh, won aw yoon dañ ma bëgg def li ñuy wax training dañ maa bëgg kon loolu laa ne woon danaa taarif sama bopp dogal ngante ci mbokk yi ndax xam nga day dagan sax ci li ñuy tuddee honnêteté intellectuelle parce que bu ñu jàngee yenn ci téere Serigne Touba yi al jawharun nafis am na koo xam ne bi koy tax daf ne mu'taziran li kulli xibrin di adab xabirin nahwin wa arudin wa adab te loolee muy wax ñoom ñépp moo leen ko dàq kon nag man mi nga xam ne li may wax ñépp ma ko dàq kon faaw kon ma dogal ngàmt bala may tàmm sama thème biñ ma jox tam mooy al muslimuna fil gharb maanaam dundi lu jullit ñi ci réewu tubaab ci waxe lii lu jullit ñi ca foofu ndax bu ñaal muslimuna fil bi mu jullit ña nañ fay dunde lan lañ fa indi Euh, lan la nan lañ leen fa jàppee ak ya ca aju yëpp kon day daal dugg ci biir thème léegi nag damay def li ñuy def li ñuy wax booy euh, comme tay démb la ak tay ak ëllëg su ma bëggee leeral tay damay indi démb waaye bu ma ko indi rek lu dul ngir mën a leeral tay moo tax ma ne ñun jullit ñi ak tubaab dañoo nekkoon benn jaxasoo nekk benn mooy bi yàlla yónneegul kenn benn nit rek lañ woon li ñu defoon benn nit mooy xalaxakum min nafsin waaxida ci benn nit lañ jóge ñu daal di teqalikoo waat li tax ñu teqalikoo waat mooy inna hadaynaaku sabila imma shakiran wa imma kafuran ñi gëm ñi weddi ñu tàqali ko waat fa minhum man amana wa minhum man kafa ñu delluwaat ànd lan moo tax ñu ànd lu tax ñu ànd mooy lii yàlla wax ne ala inna ardallahi wasi'a fa tuhajiru fiha loola bu ñu leen fa fekkee kon fekk faw benn ànd amaat ñu dellu war a tàqaleeti lan moo ñu nar a tàqale mooy li suñu boroom wax ne wa nufixa fiihi uxra wa nufixa fi wa nufixa fi suuri fa saxiqa man fi samawati wa man fi l ardi boobu moo ñu nar a teqalewaat lan moo ñu nar a dajalewaat summa nufiqa fiihi uxra fa isa hum qiyaamun yanfuru lan moo ñu nar a tàqalewaat encore mooy wasiqa alladina kafaru ila jahannama zumara ak wasiqa alladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara loolu moo ñu nar a dajalewaat te moo ñu nar a teqalewaat foofa nag buñ fa teqale ko duutuñu dajeeti abadan imal janna wa imal naaru wal iyaasu billah moo tax ma ne suhbatun wa firaaqun wa suhbatun fa firaqun wa suhbatun wa firaq dañoo tàqali dañoo ànd ba pare tàqali ko àndaat tàqali ko àndaat tàqali ko te tàqali ko bu mujj boobu duutuñu àndati mukk kon ñu tàmbalee démb ngir mën a leeral tay ba dara amagul suñ boroom dafa wax ne wa laqad xalaqna as-samawati wal ard wa ma baynahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub waxaat ci beneen aaya ne qul a innakum la takfuruuna billadi xalaqa al arda fi yawmayni wa tajcaluuna lahu andaadan dalika rabbul alamin wa jacala fiha rawaasiya min fawqiha wa baaraka fiha wa qaddara fiha aqwaataha fi arbaati ayaamin sawaan lissaa'iliin summa stawaa ila samaai wa hiya duxaanun fa qaala laha wa lil ardi itiya tawan aw karhan qaalata atayna taa'i'an fa qadaahunna sab'a samaawatin fi yawmayni wa awxaa fi kulli samaa'in amraha wa zayyana as-samaa'a ad-dunyaa bimasaabiiha wa hissan daalika taqdiirul asiisil aliim loolu nga gis ne kon boo ko boole yooyu yëpp juróom benni fan la suñ boroom bind àdduna si suñ boroom bind àdduna jël lépp loo xam ne nii doomu aadama da koy soxla ba amul dara lu muy dolletee ci ci kaw suuf mu doog a indi doomu aadama ci kaw suuf bi mu ko indee mu jox ko ñetti jumtukaay ne ko yi ma def ci kaw suuf ak yi ma def ci biir suuf ñetti jumtukaay yooyu moom ngay jël di ko jëfandikoo ngir mën a génne li ci biir suuf mën a itam génne li eh, eh, mën a tam jël li ci kaw suuf waaye fokk ngay jël ñetti jumtukaay muy ñetti ayib ala ala ilmu wala aqlu amalu ñetti jumtukaay yooyu loo gis ci kaw suuf ñetti jumtukaay yooyu moo ko génn al ilmu wala amalu wala aqlu ne ko suuf si lépp a ngi fi waaye jëlal jumtukaay yooyu nag pour génnee li fi nekk dégg naa ci kenn benn góor mu wax ma ne ma sëñ Fallou nee na woon yàlla ba mu ne kun la lépp nekkoon ba mu ne kun rek la amaloon lépp waaye doomu aadama moom day kun kuni maanaam kun nga lay jëlee ci langue arab andi ko ci langue wolof dolli ci ganeen muy kun kun mu ne kun kuni kun kuni mooy tës tës innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun yàlla moom lim am amal lépp dane kun mu am lépp am te kun nga sax gaaw gi rek lañ ci namm waaye jërul sax mu naan kun ndax su ko bëggee rek loola am doomu aadama nag ñaa jumtukaay yooyu ko suñ boroom joxoon muy al ilmu wala aqlu wala amalu moom la jël di ci kunkuni moom ku ne xam ne ne ci njëlbeen saxaar amutoon oto amutoon avion amutoon lan moo amoon ay gëléem ak i mbaam ak i fop wal xayla wal bixaala wal xamira doomu aadama jël ñett yooyu di kunkuni ba andi saxaar di kunkuni ba indi oto di kunkuni ba andi avion di kunkuni ba indi xeeti xarala yoo xame ne sunu maam yi yi faatu woon téeméeri at ci gannaaw boo leen woowoon ne leen doomu aadama kunkuni na ba indi lii ñu wet te noonu la doomu aadama war a continuer rek di kunkuni ba génne loo xam ne ni ñun génération bi toog tey bu ëllëgee suñ ñu waxee ne doomu aadama kunkuni la ba andi li sax ñun ñu wet ko te loolu lépp mi ngi ko amee ci kunkuni googu muy kunkuni di jëfandikoo xam-xam di jëfandikoo xel ba noppi di di di di di euh, xelam ak xam-xamam ak ak ak nangoo sonn mu mel ne kon dafa mel ne ku nekk ci benn teen bu xóot bu bari ndox am ndox mu neex fokk nga am goj ak baag ba pare nangoo def effort pour mën a génne ndox sinon doo génne dara boo amee baag kese te amoo goj doo génne boo amee goj te amoo baag doo génne boo amee ñaar yooyu yëpp toog te defoo benn effort doo génne mu mel ne ñett yooyu kon fokk nga boole ko ak juhdu ngir génne ndox mi doo nga am ndox waaye doomu aadama bu yaakaar ne itam ñett yooyu kese moom la war a mën a jëfandikoo bu ko jëfandikoo rek amal dara mënta am dara ci lu dul kàttanu sunu boroom subhaanahu wa ta'ala boo timbee lekk gi sax mënulaa reggal te sunu boroom àndu ci kon sabab bi jamono yu ne day indi day lëkkalikoo ak dogal sabab bi ak dogal bi dañuy ànd dara dooga mën a am sunu boroom nag subhaanahu wa ta'ala léeg mu def loo xamante ni ni du am sabab waaye loolu la mu ci jublu nekkul ne dafa bëgg a wax rek ne man na maa def ci lu dul sabab moo tax léeg-léeg day def ci ludul sabab ndax ku ne xam na ne aadama alayhi salaam ñëwul ci àdduna ak ndey ak baay moom rek moo ñëw yàlla suñu borom subhanahu wa moo ko sàkk ku ne xam na ne tam isa alayhi salaam ñëw na min ummin wa biduni abi ñëw na am ndey te amul baay loolu tam min qudratil min talaqati qudratillahi taala yàlla day wax ne man naa lii ku na xam ne ne léeg-léeg ñaari nit dinañ dinañ sëy ñoom ñaar kenn du feebar du ñu am lu dul ay jigéen kese nga gis ñeneen ñaar di sëy duñ am lu dul góor kese duñ mën a am laneen nga gis ñaneen ñaar di sëy boole di am ay góor ak am ay jigéen nga gis ñaneen ñaar di sëy duñ am góor duñ am jigéen duñ am dara lillahi mulku samawati wal ardi yaxluqu ma yashaau yahabu liman yashaau inasan wa yahabu liman yashaau dhukura aw yuzawijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yashaau aqima te ko te loolu min talaqati qudratihi subhanahu wa ta'ala jël na ci yonente yi ku ci nekk mu def la lu mel noonu yonente yàlla Zakaria ay jigéen kese la am yonente yàlla Ismaïl ay góor rek la am yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay góor rek ay jigéen la am yonente yàlla Yaxya amul góor amul jigéen kon suñu boroom day wax ne kon sabab yi mooy amal waaye tam mën naa amal itam ci lu dul sabab kon xelu ndoomu aadama moomu yàlla jox ko ko mu war a génne li ci suuf yépp xel moomu lu mën a xalaat yàlla ba xam ko la mën a xalaat yàlla ba xam ko la buy xalaat yàlla di xam ne yàlla am ndax li ko koy xamal mooy boo ñëwee ci àdduna gis nga ne lépp lu waay def dina ne man maa ko def ci tollu caméra bi benn muy Sony wala Philips wala Toshiba wala dar oto yi am na Toyota am na Mercedes am na Ford am na BMW ak yu bari yoo xam ne loo def rek puusal sax boo ko defee wala big sax boo ko defee dinga bind wax claim ne man maa defar digg bi wala maa defar lii la yaquluna haza lii doomu adama ma bëgg lool nii laa mel haza lii waaye ndax mat ngaa gis kenn ku claim ne maa defar asamaan doo ko mës a dégg amul ku mel nag claim ne maa defar suuf doo ko mës a dégg wala ko claim ne maa defar nit sa moroomum nit nga ne maa ko defar doo ko mës a dégg kon ah nga xam ne kon sa xel mi ngi xalaat ne am na kuy am na sa xel mën naa xalaat yàlla ba xam ne yàlla am na te loolee ngay defar ak lum sophistiqué sophistiqué ba nga koy yéem yow yaa ko defar yow yaay nit yow yaa ko defar bu ko yéem yow yéemal sa bopp parce que yow yaay nit yow yaa ko defar li ko defar mi ngi ci sa bopp mooy yuur moo gën a complike lépp ci yi nga defar jàpp ne yooyu sophistiqué la si yuur moo ko gën a sophistiqué am na benn boroom xam-xam boo xam ne xam-xamam daa màcc jëm ci yuur mu wax ne euh, yuur xereñ na xereñ goog boo ko comparé ak ordinateur yi maanaam logiciel yi dem ci biir ordinateur bi ya gën a xereñ ordinateur bi ay fowukaay xale lay nekk ci kanamu yuur ngir xereñ gum xereñ mu ne le cerveau est si complexe qu'à côté de lui les grands ordinateurs sont des jouets d'enfants noonu la ko waxee fowukaay yi xale lañuy nekk ci kanam mu mel ne kon yàlla dafa bëgg a wax ne am na lu ma defarit loo xam ne ni fowukaay yi xale la ci kanam yu la xalqu samawati wal ardi akbaru min xalqin naas walakinna aksara naasi la yaalamuuna moo ne day bind gi ma bind asamaan ak suuf moo gën a xereñ fopp bind gi ma bind yuur nit yàlla juróom benn fan lañ waxte ci la bind asamaan ak suuf nit ci benn saa kon nit lu muy compliqué compliqué ba defar dara ba loolay wër ba ci yéemaat ko ba nit yéemuwaat ci nit ci boppam wax loolu mu wax ci yuur ne à côté des ordinateurs sont des jouets d'enfants yàlla ne moo ne yur googu la xalqu samawati wal ardi akbaru kon ñu gis ne sunu boroom subhanahu wa ñu gis ne suñ boroom subhanahu wa taala li mu ñu jox muy xel ñu ci xalaat lu bare bari di ko ci def ndeke am na lu ko gën a yéemeeti mooy bind gi nga xam ne nii moom la bind asamaan ak suuf te nee na bind googu may bind asamaan ak suuf de moo ak nit yéen doomu aadama amul kenn koo xam ne nii bi ma koy bind yaa nga fa ndax dama koo defar ba noppi doog leen fi andi damaa defar asamaan ak suuf ba noppi doon doog leen fi andi maa ashhadtuhum xalqa samawati wal ardi wala xalqa anfusihim wa ma kuntu muttaxisan mudillina abuda bi may bind asamaan ak suuf amu ci kenn ci yéen ku ma woo ba nga ba nga ñëw ma ne la xoolal ni ma koy def du kenn ci yéen nit bi ma koy bind néewu ma ko kaay xool ni ma lay defare ndax loolu xel na kon sun borom subhaanahu wa taala moomu nga xam ne moo bind àdduna bi def ci lim def lépp jox doomu aadama ñetti uti muy al ilmu wala aqlu wala amalu ne ko loo soxla jéem koo génne ci yooyu moo ñu moom lañ xalaat ci sunu xel ba xam ne yàlla am na waaye nag ndax xel moomu ñu ba xam ne yàlla am na ndax mën nañ cee xalaate ba xam li ñu yàlla digal wala déet non mënuñoo fexe ba xam li ñu yàlla digal yan yoon la ñuy jaar ba def li ñu yàlla digal bu ñu ko bu ñu defee li mu ñu digal gan pay lañ ci am naka la ñuy jaar ba mooy ko bu ñu ko moyee yan sanction la ñu yàlla di jox yooyu suñ xel mënta fexe ba xalaat ko ba xam ko laa loolu tax moo tax nag yàlla wàcce ay yonente andi ko ci nun yonente yi ko jërul ñuy tàmbalee ci yonente bi jëkk muy yonente yàlla aadama alayhi salaam nañ ñëw ci yonente bi mujj muy solo yonente nga xam ne moo représenté yonente yépp téere bi tam représenté téere bi yépp mu mel ne introduction téere yépp introduction la téereem mooy téere bi sax zalikal kitab loolu mooy téere bi yeneen yépp introduction la woon yeneen yonente yépp yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam mi mujj lañ doon xàllal mu war a ñëw nekk yonent bi yàllaa ko def mu gën ci yonente yi tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama allahu wa rafa'a ba'dahum fawqa ba'din darajatin yàlla moo teg darajaam ci kaw yonente yépp andil ñu nit ñu nekk xeet bi gën kuntum xayra ummatin uxrijat linnas kuntum xayra ummatin uxrijat lin nas yàlla moo ñu ne ñun ñooy xeet bi gën mu andi ñu yonente bi gën ok léegi bi yépp amee nag andil nañ ñu yonente bi suñu boroom ne ñu nag yéen mënu leen maa kon man yuti'i rasula faqad ata ala yonente baa ngi nii moom ngeen di topp man moom mënu leen maa gis lu mu leen wax def leen te it leen waxit na xam ne maa ko ko wax wax ne du waxet ci bànneexam wa maa yantiqu anil hawa kon lu mu wax na xam ne waxewu ko ci coobareem in huwa illa wahyun yuha lu mu leen wax itam xamel leen ne maa yónni ndaw mu ñu waxoom wax leen kon wa ma aataakumu rasulu fa xusuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lu leen digal def leen ko lum leen tere bàyyi leen yonente bi sallallahu alayhi wasallam daal di jël kon mission daa di kon booba dara amagut ba léegi maa ngi jéem a ni ñu dajale ko dafa xaw a gudd waaye booba léegi maa ngi jéem a andi fiñ daje yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa jëfandikoo waxe yàlla daa ne yaa ayyuhan naasu yéen nit ñi nga xam ne booba kon ñii ñi duy ñiy jullit ak ñu dul jullit ñépp dugg nañ ci biir inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa ci góor ak jigéen laa leen jële wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila ma def leen ay giir yu bokkul ay xeet yu bokkul ay japonais ay africain ay indien ak yeneen xeet yi gudd ñi gàtt ñi ñuul ñi xeer ñi seen bakkan yi tàcc ñi seen bakkan yi jóg ñi seen bët yi dagg ñi seen bët yi ubbiku waaye loolu lépp signifié wul ne kenn moo gën moroom ja li taarafu laa ko defee dama bëgg ngeen xamante te ku nekk dafa am valeur yu sa moroom am te sa moroom sa moroom amul nga war a dem ci sa moroom jël li am jox ko lim amul mu wax la lim xam nga wax ko lim li nga xamul ngeen échangeante ay système mu am système yu xam nga am euh, yoo xamul nga jox ko li nga xam mu jox la lim xam waaye inna akramakum inda allahi atqaakum waaye fii ku ñëw ci man li may li may diagnostiqué ci yow rek mooy at taqwa mooy baxam yonente boobu ma yónni woon lam waxoon jaa ca lam la tere woon bawoon nga ko nekkoon nga ca siratul mustaqim loolu mooy li may vérifier ci nit ki waaye du couleur yi wala fiñ dëkk wala niñ kon gis ñi ñi ci cosaan benn lañ woon Sëriñ Tuubaa ci ndax ju andi na ci ne annaasu min jihati tamsi tamsili akfaa'u abuhumu aadamun wal ummu hawaa'u fa in atayta bi fahrin min zawi hasabin yufaxiruna bihi fa silu wal maaw nga xam ne ñépp ñoo yamoon ñoo yam ci cosaan li mu wax ne mal faxru illa li ahli ilmi innahumu ala alhuda liman istahda adillau wa qadru kulli imri'in ma kaana yuxsinuhu faljahiluna li ahli alilmi a'daa'u wa fus bi ilmin ta'ish hayyan bihi abadan annaasu mawta wa ahlul ilmi ahyaa'u yooyu yëpp dafay dellu ci inna akramakum indallahi atqaakum ndax al ilmu bi mooy at taqwa rek ndax ilmu mooy xam-xam du gaaya waaye wasilatun ila al gaaya daf la yóbbu nga jëm ci li nga soxla waaye du li nga soxla moo tax Sëriñ Tuubaa wax ne ci masaliku ja inna inna inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afnal funun ki nga xam ne sax moom dafa jàng euh, xam-xam yépp ba xam ko te fekk ragalul yàlla du ku ñu way war a wooye boroom xam-xam kon yonente bi sallallahu alayhi loolu la wax daldi nag mbir yi léegi mi ngi nii inna hadaynahu sabil imma shakiran wa imma kafura lii la yàlla wax muy lu baax yoon wii moo mooy wu bon ku jaar ci wu bon wi sag pay aaya boobu leeral na ko ku jaar ci yoon wi nga xam ne ni moom lañ digale sag pay la aaya wa leeral kon fa minhum man amana wa minhum man kafara ñu daal xàjjali ko nga xam ne kon fii lañ xàjjali ko xàjjali ko bu njëkk ndax li ma waxoon ne dañoo taqali dañoo ànd dellu taqali ko dañoo ànd ci cosaan fii lañ ànd fi ñu taqali ko mooy fi yonente bi sallallahu eh, alayhi wa sallam wax ne inna hadaynahu sabila ñu taqali tànn ñun jullit ñi yoon wu baax wi ñoom yéefar yi ñu tànn yoon wu bon fi ñu delloo taqali mooy dañ leen a fekkiwaat alam takun ardullahi waasi'a fatuhaajiru fiha ñu daal di dem fekki leen lan moo ñu nar a teqalewaat mooy wa nufixa fi suuri fa sa'iqa man fi samaawaati wa man fi al-ard foofu moo ñu nar a teqalewaat ñu war a dendati àndati ca summa nufixa fihi uxra fa isaahum qiyaamun yansuruuna waaye war a àndati nag ca wasiqa alladina kafaru ak wasiqa alladina taqaw te ànd xàjjalikoo boobu bu ñu fa xàjjalikoo duutuñu taqalikoo ba abadan loolu mooy premier point yi nga xam ne nii ci lañ ñun ak muslimoon yi ak ñun yéefar yaa nga xam ne ñoom lañ fekki foofii lañ lañ tàqali ko waaye nag ma ñëw ci deuxième point bi nag lu tax kon ñu delluwaat tàqali ko waat ñoom àndata ñoom loolu damay laaj ba xam ndax dagan na d'abord laaj lu tax ñu dem laajit sama bopp euh, lan mooy xikma bi nekk ci dem loolu it buñ jëlee alquran jël xadis danañ mën a xam ba xam suñu wax na ci alquran wa man yuhaajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraagaman kasiran wa saatan daal ne wa min baytihi muhaajiran ila allahi wa summa yudrikuhu almawtu faqad waqaa ajruhu wa kaana allahu gafuran rahim mu ne koo xam ne nii danga ngaa gàddaay ci yoonu yàlla suuf moom yaatu na man nga faa dem fekk ko fu feex koo jaamoo yàlla te su yàlla defee ngay dem ba faatu ci ci yoon wi tam te yéene àgg na ndax da nga fekk ne yàlla moom ku bari jéggal la ku bari yërmaane kon ñu xool ba xam fii sabilillahi dafa nekk ci dangay jóg rek war a gàbb sa jaasi dem xeexi walla nga dem rekk nara daw lu bon na bëgg a làqu fenn mu doog a tudd fii sabilillahi wala fii sabilillahi su fekkee lala lay yëkkati boo ko dàqee mu dellu ci li yàlla gërëm fii sabilillahi ndax ci xeexu badar am na ci euh, ñoo xam ne dañoo tuub ba noppi waroon a gàddaay ànd ak jullit ñi dem madinatul munawwara par toog xeexu badar bi ñëw yéefar yi dem ñu ànd ak ñoom biñ demee ñu deeyaat malaayika ya yedd leen mooy yàlla wax ci aaya bi ne innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim ñi nga xam ne ñoom la malaayika yi faat ñoo tooñ seen bopp xaalu fi ma kuntum malaayka yi ne waa moom deme ni yéen tax ngeen nekk jullit ba noppi mu deme ni qaalu kunna mustad'afina fil ard nekk ñun dañoo néewoon doole lool ci lu tax mënu loolu kon nga gis ne li tax nit ñi muslimun yi di jóge di dem ci arab yu nay liñ ci li ci gën a ràññeeku ñett la am na ci ay personnel yoo xam ne ni nit dana génn nag te du génn fii sabilillahi la koy génne mooy bakkanu boppam ndax moo tax yonente bi sallallahu alayhi ci xadis mu wax ne man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi koo xam ne nii da ngaa génn te la la génne yàlla ci yàlla la jëm kon la la génne ci yàlla ak yonente bi la jëm wax ne wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wa imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi koo xam ne ni nag la ko génne moom adduna kese moo tax mu génn walla daa am ndaw su mu bëgg a takk rek su nekk foofu mu dem bëgg a daje moom bu tàpp loolu rek mu génn wala ndaw su nekk bi mu bëgg dem lijjën ci daal ba ñëw wala xeet yu demee noonu nga xam ne la ko yëkkati daal ci gàttal pruet yàlla taxut kooku gàddaayam duñ ko mën a considérer gàddaay lu dul loolee mu jëm rek la lañ ko tuddee ki nga xam ne dafa génn te sabab ba ko génnee ngir mu fekki tubaab ya sabab boobee boo dàqee sabab ba mu delluwaat ci lu yàlla gërëm damay jàpp ne loolu ba léegi mën naa dugg ci fii sabilillah ndax yonente bi salla bu fekkee ne jullit yi day euh, léeg-léeg euh, mbir yu bari ñoo tax muy génn léeg-léeg nga gis koo xam ne dafa génn parce que day jàng day wuti xam-xam am na ci jullit yi ñu bari ñoo xam ne ni dañuy génn parce que dañuy dem def ay commerce yu ñëwaat ci biir réew am na ñoo xam ne nii dañuy dem toog fa pour un certain un temps déterminé ñu ñëwaat ci ci seen réew ci fu ne ci àdduna bi jullit ñëpp la ñu wax en général am ñoo xam ne nii dañuy dem complètement topp dëkk léegi ci lu ci nekk rek su fekkee ne la tax nga def ko ci yàlla la la la link la la la sax rek dañ koy daal di considérer loola fi sabilillah ndax mi ngi mel ne bidan xam nga ñu bari dañuy wax bidan loolu laal ñu ne bidan ordinateur bidan su fekkee ordinateur d'accord bidan la te yonte bi sallallahu alayhi wasallam waaye da bidan naa ni koy def bidan ak li koy def sunna mooy yow ci sa bopp yaa koy def bidan wala nga def ko sunna su fekkee ne da am sa taal oto bi maa ngi dem ca jàkka ja déglu ji mu asasatul wafa lañ fay waxtaane maa ngi dem seeti samay mbokk maa ngi dem e, jokki mbokk wala maa ngi dem siyaare ji sëñ diw maa ngi dem liggéey maa ngi def nga xam ne li ngay def yépp ci oto bi dafa dagan oto bi sunna la yaa ngi koy yaa ngi koy utiliser ci sunna mais su fekkee oto bi soo ko jëlee yaa nga ca baal ba yaa nga ca lambu ja boo demee seetaan lambu ja tàkkusaan ak timis raw la fa wala gee bala ngay dikkaat yooyu yaa ngi koy utilisé ci bidaa ci lu dul loo xam ne nii soo ko dàqee mu dellu ci lu baax sunna la loo xam ne nii soo ko dàqee mu delluwaat ci lu bon bidaa la lu mën a doon te buñ gisee tukki yooyu nga xam ne moo tax nit ñi di tukki di dem ci réew yi euh, nga xam ne duñu réew jullit bu ñu gisee ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam Muhammad Rida andi na ci téere bi ñuy wax Muhammad Muhammad rasulullah mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi muy amee douze ans Abu euh, Talib dem Sham mu waxaat itam ne ci bi muy am vingt cinq ans moom yonente bi sallallahu alayhi mu andi lii may bëgg a wax nii mu am conversation bu dox diggante moom ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko mu ne qaala lahu abu taalib ana rajulun la maala lii mu wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man daal damay waajoo xam ne nii fi toll sama loxo jotut sama gannaaw waxat istadda zamanu alayna ci jamono ji naqari wa hada iiru qawmika wa qad xadara xurujuha ila sham te que njëgum mbokk yaa ngi nii la waa Quraysh di préparer di dem Sham wa Xadijatu bintu Xuwaylidin tabxasu rijalan min xawmika fi xayliha te Xadija bintu Xuwaylidin mi ngi seet ñum embauché pour ñu jaay ni ko Sham ne ko falaw jitaha fa aradta alayha nafsaka la asraat ilayk su fekkoon ne dem nga ci moom gaaral fa sa bopp boo demee du la gaaw jël wa ballaxa Xadija ma kaana min muhaawarati amihi la mu daal di jotal Xadija conversation yi amoon diggante ak bàyyi xam boobu di Abu Taalib Xadija daal di ciy gaaw kontaan daal koy jël ne ko non seulement dama lay fay li ma daa li may fay nii waaye dama koy doubler ndax lim xamoon ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci ak jub ak wóol moo tax mu doubleel ko li nga xam ne nii waroon na ko koo fay nga gis ne kon jàngee nañ ci ne kon ñi dem di leen fekk soit dañuy am lu ñuy dem di wuti di ko ñëwaat soit ñu dem ngir dañoo am ay problème seen réew bu ñu demee ba problème ba jeex ñu mën a ñëwaat ndax loolu jàng nañ ko ci euh, Habasha am na benn buur ba fa nekkoon bu ñuy wax Ashama bun Abjar te ñu koy dàkkantale an-Najashi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digaloon na ñi nga xam ne ni ci njëlbeenug lislaam dañ leen doon bunduxataal di leen sonal mu wax leen lii ne leen law xarajtum ila ardil xabasha ne leen yéen de su ngeen mënoon a dem xabasha dana baax fa inna fiha malikan la yaqimu ahadun inda ndax ab buura nga fa de boo xam ne nii moom ku fa nekk kenn du la fa fekk di la tooy xataa yaj'ala allahu lakum farajan wa mahrajan mimma antum fihi ngeen man faa dem toog ba jafe-jafe yi dañ loolu tam ba léegi nit da ciy teg jullit yi jullit yi en général mën nañ ci tegtal ko pour xamee ne ni buñ amee xeeti jafe-jafe yu demee noonu mën nañu dem ci réewi tubaab yi te du tekki ne dañoo génne ci cadre fi sabilillah ndax su fekkee ne ab jullit nga am problème sa réew mën ngaa dem ci beneen réew nekk fa li war rek mooy soo fa nekkee fexeel ba ñoom bilaaw ñooñee ñu doon bundu xataal naa leen uskuru hubal tudd leen hubal ñu naan ahad fexeel bay wax ahad yow itam ca foofu bu la kenn mënal dugal ci ludul noonu kon euh, fa hijratuka ila ma euh, ila ila ila allahi wa rasulihi gis nañu itam ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam gàddaay la tam jógee makkatal mukarrama jëm madina am na ñoo xam ne ni yi gàdda forever maanaam ci euh, ñëwatuñ donc mu mel ne kon jullit ñi immigré bi ñuy def di dem ci réewi tubaab yi euh, l'islam nangu na waaye ci kaw la lay génne na nekk ne soo ko dàqee mu delluwaat ci lu yàlla nangu waaye damay dem ngir foy soo ko defee fa hijratuka ila ma hajara ilayhi kon fooma rek yow da gàddaay dem foy waaye fekkee ne da ne sama loxo jotul sama gannaaw na Abu Talib waxoon na ko ana rajulun la lii wa qad istawjada shamaanu alayna boo ko eh, bu boobaa kon boo demee ngir loolu danañ gis ne dem boobu eh, ilallahi wa rasulihi waaye soo demee ngir laneen dem di foo kooka duñ ko mën na léegi xikma bi nga xam ne ni man gis naa ko ci dem mooy yërmande yàlla bu daje ci ñoom ñaan ñépp muy jullit bi ak yéefar ndax dangay dem gis ne ñi ngi tuubal ñu bari di leen dugal ci lislaam ñaneen ña di tuubal itam ñoom ñaar ñépp dañuy bokk ci yërmande yàlla ndax bu ñu fàtte ne yonente bi sallallahu alayhi yàlla dane wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas dama laa yónni wuma la lu dul nga nekk koo xam ne ni yow yaay protéger nit ñi yaa leen di fekk ci lépp loo xam ne nii day tax ñu mën a dugg sawar yaa leen ciy fekk dalu ne wa arsalnaaka illa rahmatan lil alamin dam yónni la itam lu dul nga nekk yërmaande ci jullit ci ci bi yëpp mankind adduna bi yëpp léegi kon ñoom ñaar buñ fa dajee fokk yërmaane am ndax fokk kii tuub fokk kii tuubil tuubal kii tuub kii tuubal te buñ fàtte ne yonte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne la in yahdiya allahu bika rajulan wahidan wahidan xayrun laka min humri naam alal ji ci àdduna yépp wala ay milliards soo ko mënee waxee noonu nga tuubal benn jullit nga maanaam benn jullit gëm ngir yow benn julli euh, loolu moo gën ñu jox la alal yi ci àdduna yépp nga gis ne kon dem duñ dem foofu jullit ña ñeneen ñi dul jullit di tuub ci ñoom ñoom itam ñuy tuubal kon yërmaande la boo xamante ni yàlla moo ko dogal ngir yërëm kenn ku nekk ci ñoom ñële nag du mën a bari ñu bëree bëri tuub ñu néew ña ñooy tuub ndax bu ñu fàttee yàlla suñu borom subhaanahu wa taala walakinna aksara naasi la yuminuuna la wax du ñëpp ñooy gëm lu tax duñ gëm walakinna aksara naasi la yashkuruna dañ dul sant moo tax lu tax duñ sant walakinna aksara naasi la yaqiluna dañ dul jëfandikoo seen xel moo tax bi yàlla defaree suuf comme ni ñu ko waxee ci ci gannaaw tomb bu njëkk bi nga xam ne al ilmu wala aqlu wala amalu la yàlla jëf la yàlla jël jox ko doomu aadama ne ne ko lépp loo soxla ci kaw suuf ak ci biir suuf utiliser ñett yooyu pour am ko boo ko utiliser sama dogal ñëw nga am dañ ko it dañ ko jëfandikoo moo tax mënuñoo sant suñu borom ñàkk giñ mën a ñàkk sant suñu borom moo tax mënuñoo gëm suñu borom ndax sant dafa nekk loo xam ne dafa làq boo ko lijjantiwut lu xar ci ko doo ko ma a gis ci misaal rek nit dina dem kër ma sàmba daa di dem na damay seeti ma sàmba ma sàmba daa di koy dalal jox ko añ jox ko reer jox ko ndékki jox ko néeg jox ko lépp mu nekk kër ma sàmba juróomi fan damay joxe misaal mu moo waaw mu ne Masamba dem naa këram am naa fa juróomi fan de waaye Masamba joxuma dara te fekk ne li ko Masamba jox la gisut Masamba jox na ko añ jox na ko reer mi ngi utiliser ay toilettes am mi ngi utiliser ndoxam mi ngi utiliser courant waaye daal teew na ko juróomi fan. ne ma sàmba joxuma dara ma ne ko waaw juróomi fan yooyu boo ko nekkoon hôtel ñaata ngay fay mu ne deux cent mille ma ne ko kon ma sàmba jox na la deux cent kon ñàkkee jëfandikoo sa xel moo tax santoo ma sàmba yàlla itam yu mel noonu da ciy am am na ñoo xam dañ jekk-jekk rek ne yàlla dama fàtte fekk ne yàlla du fàtte kenn bu la fàtte woon doo dund ci àdduna bi parce yàlla écosystème bi ni mu ko defee kenn më kenn mënta nekk kuñ fàtte kuñ fàtte doo fi nekk waaye yàlla mënta jox ñépp alal walaw basata llahu rizqa li ibadihi la baxaw fi ard bu joxoon ñépp alal dañuy dew kon ko am oto kan ngay jël chauffeur am na oto ni yow boo amee kër ban mbindaan ngay jël pour mu raxasal la am na kër ni yow kon kenn du defal kenn dara kon adduna bi day lëj mais loolu yàlla da ko def ngir organiser adduna wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattaxita ba'dahum ba'dan suxri kon faw mu am ñuy am ñii di ña ñii di gën a am ñii am tuuti ñii am lu bari loolu ci organisation bi yàlla defaree adduna bi moo tax waaye yàlla du fàtte kenn benn bis damaa jënd benn benn journal di ko liir ñu koy wax LA Times man liir gis ne ñu ne ay njambu daa manqué Californie ñuy dem Afrique bi di ay njambu ma ne waa ay njambu man xaw ko xaw ma ko ma ko dégg ma dem ci internet bi pour se njëriñul yamb ma gis benn borom xam-xam wax ci ne mu ne yambu ndeke bu manqué woon ci adduna bi ñeenti at mbindeef du nekk ci kaw ci kaw suuf te loolu scientifiquement lu ñu lu ñu gëstu la ba xam ko yàlla dafa build up écosystème boo xamante ni ni yàlla du fàtte kenn ñépp ñu ngi ci biir yërmaande yàlla waaye doomu aadama nag moo mel noonu lu jaaxle rek lay jallu ci yàlla waaye bu kii rek daal ne yàlla nag sa masal insan bur daana li jalbihi aw qaa'idan aw qaa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka allam yad'una ila turri mahba waaye yàlla ay xéewalam kenn mënu koo takk in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha loolu mooy tomb ñaareel bi daje kon daje nañ taqalikoo ca fa minu man amana wa minu man kafara dellu dajewaat fii léegi nag biñ dajee jullit ñi luñ andi ñoom biñ daje lan lañ fa andi lu ñu fa andi jàkka yu bari xam nga suuf kurawiyatul ardi globe terrestre dafa am am na boo ko xaymaa am na lum lay jox loo ci génne mu mooy te jàkka ku ne xam na ne kenn du fa mooy yàlla te yàlla bindul globe bi pour ñu mooy yàlla ci kaw suuf kon ku tabax jàkka ila yawmil qiyamati tabax nga foo xam ne nii duutoo si ci jaamu xiram ba abadan du ñu fa moyeti yàlla ba abadan jàkka ji ba ila yawmil qiyamati du ñu fi jaamu xiram du ñu fi moy yàlla du ñu fi jëw du ñu fi rambaaj ku doon jëw ba ak si fee sax taxaw dugg julli def li ngay def pare gon génn naat continuer sa jëw jàkka yépp noonu ci at kon ki nga xam ne nag tabax na ay jàkk yu bari defal na def na lu baax loo xam ne nii yàlla suñu borom subhanahu wa dina ko ci fay yool bu bare bare bare bari te damay lim ci sama li ma xam ci baxsu bu néew bu ma def pour xam te ihsaat yi yu ihsaat yu récent yi am na jàkka yu dolli ko ci Amérique am dañu wax ne am na ñaari junniy jàkk xam nga ñaari junniy jàkk ak jàkka ja loo tuuti tuuti tuuti yow yaa ngi moyen ci golof terrestre bi foo xam ne nii déetu su yàlla ba abadan ci ci Britannique am na lu ma junniy jàkk te ëpp na ko parce que sa aad yi sa aad yu ni ma ko waxee woon rek ci France mille cinq cent cinquante jàkka ci Allemagne lu mag ñaari junniy jàkka jàkka ci Belgique lu mel ñetti téeméeri jàkka ci itali lu mel lu mat deux cent jàkka rax ci dolli nag kër Serigne Touba yi nga xam ne duñ ko tuddee ay jàkka waaye taxawaayu jàkka la yor te kër Serigne Touba jàppal ne fu nekk ci ci dëkk yu mag yi ci àdduna bi yépp am na kër Serigne Touba. benn bi sama benn waaye dafa jógee Corée ma koy laaj naa ko ci boobu de xam naa war naa cher ma kër sëñ Touba laa nekkoon ma ne kër sëñ Touba ci Corée ma xam ne kon kër sëñ Touba am na fépp kër sëñ la am boole ko jàkka yi nga xam ne kon mën nga ne jàkka yooyu ma ak kër sëriñ Touba yi te kër sëñ Touba jàpp ne jàppal ne dëkk boo dem rek ci dëkk yu mag yi am na kër sëñ Touba benn wala du ëpp la ca daje mooy jàkka yooyu ak kër Sëriñ Tuubaa yi dañ fay dundal waxtu yi ci julli ku julli ci sikkar ku dundal ci ci ci ci ay ay atixiyaat salaatu ay istixfaar te loolu mu nekk loo xam ne nii day jiñ merom yàlla am na yoo xam ne nii bu ñu ko dutoon def yàlla day mer yenn yi boo koy def yàlla day bég même su fekkoon am na ñu koy mooy dana dana dana bég ba mën leen a muñal ndax yàlla léeg-léeg day jëw rek mer ba bombal ndax bu njëkk ndax euh, dañoo bindul suuf pour pour mooy yàlla yàlla bindul suuf ngir mooy mooy yàlla bindut itam nit pour mu war a mooy yàlla wa maa xalaqtu jinna wal insa illa liya'budun dama leen bind ngi ngeen war a jaamu pour mooy kon fépp koo xam mooy bari na fa suñu borom li ñuy def day faagaagal gis ngeen bu njëkk ni mu demee woon ci alquranul karim da gis ni nit ñi jamono yu yàgg dañoo néewoon ndax xam nga nit bu leen fàttalee ci ñaar la tàmbale woon aadama ak awa ba léegi ñu ngi ci six milliards yaakaar naa ñu ngi jege sax di nga ne boo wutul léegi mu jeex benn personne ba un ba six millions ci kaw suuf ba mu néewee suñu borom booy mooy ñay mooy ñépp lay alak ba ñu jax pakk mu musal jullit ñi bu ñu jàngee ci alxuraan fa amat samud fa uhliku bi saaxiya waaw faagaagal ñépp wa ama aad fa uhliku bi rihin sarsarin aatiyatin saxara alayhim sab'a layaalin wa samaniyata ayaamin xusuman fataral xawma fiha saraa ka annahum ajaasu naxlin xaawiya fa hal tara lahum min baaxiya de kenn desul ñépp la faagaagal mu ñëw wa jaa firaun wa man qablahu wal mutafika bil xaatia ñoom itam fa asaw rasula rabbihim fa axasahum axsatan raabia ñoom ñëpp la faagaagal parce que dañ daan mooy waaye booba li tax yàlla bu faagaagalee bàyyi fa ña ña mooy nit ñi dañoo bariwuloon ci jamono yooyu moo tax ñi euh, waalimoon yi ñoom lay rey waaye ñi nga xam ne ñooy muslimoon yi ñoom lay defal ngir ñu mën a continuer jaamu yàlla ci kaw suuf waaye jamono jii na nga xam ne dañoo xaw a bari nag léeg-léeg moom wa taxu fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum xaasa léeg-léeg day ñëw rek bombardé ay jullit ak yépp mën na niñ ci faatu fa faatuwaale waaye bu njëkk day euh, euh, faagaagal xeet yooyu waaye day defal day musal ñi nga xam ne nii ñoo gëm mu ne wala xad mananna ala Musa wa Haruna wa najjaynahuma wa qawmahuma min al gis nga mu ne wa inna Luutan la min al-mursalin iz wa ahlahu ajma'in illa ajusan fil xaabi gis nga day alag ñee musal ñee wala walaqad naadana nuuhun fala ni'mal mujibuuna gis nga wa najjaynaahu wa ahlahu min alkaabi léegi bokk na ci li nga xamee ni nitam du jàkka yi rek des na yi nga xamante ne tuubal nañ leen ñoom jullit yi nga xam ne ni ñooy rek foofu jaxal dañoo wax ne ci àll ci ci euh, ci ame ci États-Unis at mu nekk vingt cinq dina dugg ci lislaam te bu leen fàtte ne jamono yu nekk ñiy dugg ci lislaam ñooy gën a lu bari dëggal ci ñi nga xam ne dañoo juddoo ci lislaam ci Allemagne quatre mille ci France quatre mille ci Suède mille cinq cent ci Russie vingt mille diggante euh, euh, ba deux mille lu ma cinquante mille italiens jébbalu na nekk ay te toujours li ma ko waxe woon léegi ñii jébbalu dugg ci l'islam la plupart du temps ñooy gën a dëggal que ci nga xam ne nii dafa euh, juddoo ci l'islam te am na ñoo xam ne nii lay seen liggéey mooy wër di tuubal nit man rek personnellement ci sama bopp am na ñeent ñoo xam ne nii aslamu ala yadayya te man dem ma ko woon pour ne damay tuubalaate kon ana ñi nga xam ne nag dañuy loolu mooy seen liggéey ñoom ñoom dañuy wër bàyyi seen liggéey di dem di dugg ci fu ne di tuubal nit ñi ñooñu kon xam nga ne ki nga xam ne par hasard rek la ñeent tuube ci loxoom par hasard mais ana kon ñi koy liggéeyal kon toujours nombre bii ñu la wax ne ñooy dolli ko par année kon te du tax la plupart du nombre bi del dolliku par année dañ leen di tuubal ñu doog a tuub ñenn ñi ñooy duggal seen bopp ndax lañuy gis ñooy gisal seen bopp duggal seen bopp te ñu ñooy gën a sax dëggalati ca ka nga xam ne nii dañ koo convaincre ba dugal ko waaye buñ jàpp ne tam jullit ñi dañoo dem rek nekk foofu jàpp ne tabaxe jàkka wala tuubal ay jullit rek moo leen fi andi day def dañoo participer massivement au développement du monde ñi ngi ci université yu mag yi ñi ngi am ijaasa yu kawe kawe ñi ngi nekk ay lawyer ay ay ay avocat ñu nekk ay juge nekk ay ay ay docteur jàng bu baax fi àdduna bi ñu xëccoo koog nit ñi te xëccoo googu yàqalu leen dara ca la leen suñu boroom sànq nga xam ne kon dañuy am double chance in takunu taalamuuna fa innahum yaalamuuna kama taalamuuna wa tarjuuna min allahi ma la yarjuun ñu dem ci point ñeenteel bi point ñeenteel bi mooy ñoom ñoom tubaab ñun lii lañ fa indi lii la euh, wax nañ daje bi ak fiñ taxali ko fañ dajewaatee ak liñ indi ñun ñoom nag lan lañ ñuy andil ñun loolu mooy point ñeenteel fokk ma ni ma ko waxee woon sànq bu ma bëggee leeral tey fokk ma reculer démb pour mën a leeral tey xam nga histoire léeg-léeg ñaari nit ñoo ciy jouer nit koo xam ne nii da ciy jouer lu bon ak koo xam ne nii day def lu baax ki jouer lu bon su fekkee nag waxal nañ ko nettalil nañ ko lu bonom loolee moo jouer ba mu mer man dama naa ko muutu bi xay si rek ki nga xam ne nii daa def lu baax ñu nettalil ko lu baax loolu dama naa ko hal jazaa'ul ihsaan illa al ihsaan yow yaa ko defoon moo tax ñu nettalil ko lu baax lu baax moo koy fay ni ma koy waxee dafa mel ne histoire léeg-léeg day mel ne góom boo xam ne nii dafay tàmbulee wow ci ki nga xam ne nii Euh, dafa defoon lu bon ci histoire boo ko wokkee rek mu daal di mu yëg metti waaye kii def lu lu lu lu lu lu baax dafay mel ne kuy xelten boo ko wokkee day neex ci moom kon nga xam ne dangay ngay xàmmee lu baax ak lu bon ci saa waaye nag jullit bi dafa war a am ñaari wet wet gu ñaw ba mel ne lañ set ak wet gu nooy ba mel ne appos pour ay noonu loolu borom xam-xam bu mag di kilifa bu mag wala bu mag dañ ma saxee mbay ci mbindam laa ko dane lii jaanibun li sadiqin layinun aniqun wa jaanibun misla xaddi sayfi mu ne ñaari wet laa am bu nooy ak bu weex waaye gii pour jullit la gii nag pour tubaab ki nga xam ne ku bañ la te loolu mooy yéefar rek ndax bañeelam ku bañ yàlla rek la jàpp ku bañ waaye ñeneen ñi sax lu ñu jàppee noonu su fekkee jullit la ni yow kon damay wax te waxuma pour bañ leen bañ bañ bañ boo xam ne dama leen bañ rek parce que dama leen a bañ non du bañ boobu damay wax rek li am waaxe ak wax bu dee bañit li tax ma bañ leen mooy liñ bañ yàlla bañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ña cay waxal mooy ña gëmut ñay yàq waaye ci fi ñu ci tubaab yi am na ñoo xam ne nii ñu baaxuñu maanaam duñ lay yàqal du duñ la defaral l'islam ñoom daal seen bànneex rek la ñuy jàpp am koo kooku yàqaluñ kenn mais dafa am système maanaam bu doon bu doon ab mango saal bi saal bi moom laa tuddee système bi moo baaxul mais du nit ñi parce que nit ñi léeg-léeg gis ku baax koo xam ne nii moom bëggu la bañu la moom daal ñu ngi noonu rek am koo xam ne sax dalaa bëgg fa waaye système yi man système yi laay waxal kon kon ñu njëkk ñëw ci liñ njëkk def ñoom nit tooñaange tooñaange bu njëkk mooy dañuy delluwaat esclavage twenty two million vingt deux millions ci ay ci ay nit ñu ñuul ñu ñu tànn ñu ñu tànn loolu dañ koy fàtte toujours ñu ñu tànn tànn ko xool lim xam tànn ko xool yaramam tànn ko xool lim man lim xam lim man ak nim mel ñu doo a tànn teg fee muy benn ba muy ñaata vingt deux millions moo jóge fii ci Afrique dem Amérique ñu tasaare ko ci biir yóbbu Angleterre jeex ci état yi yóbbu ci Caribbean ñu gasal leen seeni underground seen métro yi fi ñuy jaar xam ne dafa xóot tabaxal leen seen highway seen high rise building yi tabaxal leen ko bayal leen seen tool yi defal leen lépp du may dugg foofu ma joxe exemple rek esclavage ñëw na resetaat ci kaw nit ñi te ñoom même nit ñi la colonise ñi jël seen système build up ko ñoom nim leen neexee yoo xam ne ni njariñ la ci ñoom lay delluwaat ay téeméeri téeméeri at nga téye leen ko te ñu yóbbu woon jaam ya liggéeyloo leen buñ fàtte ñeenti téeméeri at four hundred years yoo xam ne nii ñu leen benn dërëm loolu tooñaange la kenn du ci delluwaat ñu ñëw ci euh, colonisation colonisé bu ñu xoolee sunu réew rek ñun ñu ngi ci biir Gambie Gambie mi ngi ci sunu biir ñu bokk aada bàkki cosaan bokk langue bokk lépp Angleterre moom lii France moom ba jon te barki démb lañ ñu jor a jox indépendance 1960 ci la bari am seen indépendance ba jusqu'à présent ñu néew ñoo décoloniser seen bopp ba léegi système ñoom yooyee rek yañ fa tegoon moom lañ appliqué ba léegi te xamuñu ne yooyu yañ tënku ba di ko wax ay noo la rek ay appellation la rek yuy caractériser ay idéologie politique mais mën nañoo basé seen développement ci seen socio culturel u réew seen i aada seen diine seen cosaan yor ci seen bureau yi yor seen i marto yor seen i xabtaan sol seen i kii di lakki wolof ak séeréer ak joolaa ba léegi kenn ku jóg di décoloniser sa bopp amul wala ñu néew loolu def nañ ko ci boole koog gàllankoor yu bari yoo xam ne nii ci taason yi doon na ci rek nit bu masaa bëgg ubbi euh, daara day dem fekk ñu bindal ko benn tableau bu mag les documents nécessaires que le le exige pour obtenir un daara sont nangam nangam nangam nangam mu xool ko kooku dafa am jot googu pour fournir document yooyu pour andi la pour nga ubbil ko daal mënta nekk loola sax day woo ku ko ko jàngal mu doog koo xam mu war a jël tànkam bureau bu nekk mu fëgg fa Dakar pour mën a am autorisation pour ubbi daara kooku mooy am te bu ko sa loxo la mooy daaraa ngi ni waaye bu fiy jàng ba pare ñu ubbi seen daara yi yoo xam ne nii entre guillemets daara doo doo xam ne ni jubluwuñ ci daara dañ koy jublu yàq waaye dañ naan dañuy defar parce que ubbi nañ daal mais yàlla waxoon nañu ne ñii dañuy ñëw ne innama nahnu muslihun mais yàlla wax nañu ne ala innahum humul muftinuuna walakin la yash'urun ñii ñëwuñu pour defar dañ fee ñëw pour yàq dañ koy defee nag ci anam boo xam ne ni du ngeen ko mën a comprendre waaye ñëw ñu fi pour defar am na anecdote bu may joxe léegi euh, doog a doog a euh, doog a ñëw parce que dama doon reculer démb damay andi démb rek pour mën a ñëw ci tay kiñ bokk yaakaar ñu ñëpp mooy Serigne Touba Cheikh Khadim radiyallahu ta'ala anhu ñoom buñ gisee nga jëm fenn ñu gis la yaa ngi ci yoon ñu xam ne nar ngaa jag nar ngaa jagal faw dana jël ay obstacle teg ci ko sa kanam pour nga daal ba doo jag doo jagal noonu lañ jël Serigne Touba mu tàmbali nit ñi ñëw ci moom daadi di di jëbbalu mu leen di teg yoon di leen préparer di leen defar ñu ne voilà kii lañ doon wut tàmbali di ko jaxase di ko tuuma di ko andi ay problème ba loolu ci lañ jogi seen tànk ba yóbbu ko te pourtant dañ ne woon ne kii day dajale ngànnaay waaye lu tax kon biñ demee ba gisuñu ngànnaay lu tee ñu abandonné bàyyi prétexte la woon prétexte la woon mais du doon ne dañ doon teg gànnaay moo xeexu Irak bii bërki déggu ñoo yam dañ ne woon dañuy dañuy xool ay ngànnaay yoo xam ne nii mën naa faagaagal mooy ngànnaay bon yooyu biñ demee ba gis ñu ngànnaay lu tax ñu continuer xeex c'est la même chose l'histoire se répète même affaire bi li leen doon tax a xeex Serigne Touba du woon ngànnaay ya l'islam la woon lii tam liñ doon euh, prétexte ñuy joxe yépp du du yooya mais pour lislaam la au juste waaye léegi ñun ñoom maa ngi nekkoon ci ñoom luñ ñu jox maanaam luñ ñu jox ñoom gis nañ ne saa yu nit ki euh, jëmee fu baax rek ñoom dinañ taxaw ko gàllankoor rek ci ni mën a nett lii yépp du tey du càggee rek danañ tuubaa kese moom lañ doon notale kii liñ ci rey ci ay nit kenn xamul nu nu mu toll ay ay ay ay buur sëñ euh, euh, yi fi nekkoon yépp ak nit ñu baax ñi faagaagal nañ leen kon loolu li leen tax a jóg xam ne na ko <coughs> waaye loole amoon ak lii amaat ci mus al muslimuna fil gharbi c'est la même rawatina septembre 11 après septembre 11 maanaam 11 septembre gis nañ ne li mu jullit ñi ci Amérique mat na 8 millions te 25000 dina ci dolli ko année chaque année jullit dina tuub te 8 millions ña ci Europe 30 millions ña ba pare am pourcentage bu élevé buy dolliku par année ci France kese ci France am na cinq millions jullit te am na ay napp yu ñu yoo xam ne nii nee nañ fii ba deux mille vingt boo wëlbu dana nekk vingt millions Russie deux mille deux Russie mi ngi nekkoon treize millions maanaam neuf pour la population ay jullit lañu te am na diraasaat yu ñu def yoo xam ne nii jàpp nañ ne deux mille cinquante cinquante pour cent de la population russe dina nekk ay jullit ci Allemagne un virgule sept million te juróomi at yii ñu paase gaaw na ci gaawaay boo xamante ne nii cinq euh, maanaam euh, juróomi at yii ñu jëm gaawaay yi ñuy gaawaay nag yaakaar nañ ne bu fekkee wàcc wàccu ko dina mat juróomi million fii euh, fukki at léegi buñ gisee li lépp ci ay jullit ci àdduna bi gis adadul masajid ba pare jàng yàlla ne leen ci alquran ne jullit ñi ca bañuy xeex ne allazina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka annahum bunyanun marsus ñii dañoo war a nekk benn def benn sàppe ngir mën a xeex ak yéefar yi ngir mën a établir l'islam nekk benn xeex boobu bu jeexee alladina yuqaatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyaanun marsuus dafa war a nekkaat ci xeexub ñaareel bi nga xam ne indéterminé la mooy bi ñu war a xeex seytaane bànneex bakkan ak adduna boobu c'est illimité xeex la boo xam ne ni du jeex léegi nag bu ñu gisee ne xeex boobu ñun ñi ngi ci teew dañoo war a nekk ka euh, soppal ka annahu bunyaanul marsuusul te loolu mooy nañ bokk pexe bokk jublu bokk yéene bëggante wóolonte dimbalante nekk benn ngir mën a taxaw ci ndigalil yàlla ah loolu du leen neex ndax juróomi noon yooyu mu ñeenti noonu yooyu muy seytaane bànneex ak bakkan ak àdduna ñoom mooy seeni xarit ñi gëmul yàlla ñoom mooy seeni xarit te dañ ne l'ami de ton ennemi est ton ennemi sa xarit noonam lu mu mën a def sa noon lay doon kon bëggante bi du mën a am kon fawlu ak jafe-jafe di mën a am léegi nag loolu bari bi ñu bari ak efficacité bi nga xam ne jullit ñi efficace nañ ko te xam nañ bu baax ñu daal di xaw mel ne nag lu lu ne nii rek ñu ne ñu tiit li yàlla alquran ne kulla yaxsibuuna kulla sayhatin alayhi yaxsibuuna kulla sayxatin alayhi lu yëngu rek ñu yaakaar ne seen kaw lañ lu yëngu ñu yaakaar ne ñu ngi leen di attaqué wala naan nga xam ne boo demee ci yenn pays yi da gis ñu ne tay rouge la rouge mooy yu tey danger la terroriste yi war nañoo mën a wala tey verte la tey daal kii wala tey daal ok comme feu rouge yi ni muy mel rouge ak yellow ak ak ak euh, ak ak noonu lañ koy moo tax nga xam ne yaxsibuuna kulla sayhatin alayhi luñ yëngu ñu mel ne mujrim mujrim benn ma joxe benn eh, ma misaal ci ñoom ak benn léeb bu ma sa dégg du léeb bu dagana li ndax lépp ci l'islam la passé xaj na ça fait rire mais jubluuma ko ci quand euh, dafa am ku ñuy wax mujrim nga xam ne mujrim la tudd mujrim sax xawma ni koy tuddee mu am lu mu sàcc ñëw ci biir jàkka ne day julli waaw kooku sax mu sàcc ndax ku tudd mujrim moom foog ngay dem aljarim bi mu sàccee ñëw daal di koy làq xam nga gis nañ ko bi muy sàcc te bu nekkee ci sàppe su mujj si ñu gis ko mu dem ca sàppe su njëkk imaam bi daal di kàbbar tàmbali ne alam nuhlikil awwalin mu yaakaar ne moom la ñuy wax mu randu ci sàppe ñaari mu ñu mu continuer ne summa nutbi'uhumul aaxirin mu dellu ci sàppe eh, sa ca gannaaw mu ne naa naf'alu bil mujrimiin mu génne jàkka ji di daw jàpp na ne moom la ñuy wax waaye kenn waxu ko waa ji alxuraan lañ jàng waaye ju jubali gum moom moo mel noonu moo tax yaakaar ni ci ñoom la ñu mel ñun ñun jullit ñi nag ñu am loo xam ne nii euh, dañ ñu cee soxore dañu cee euh, dañu cee bañ beneen bi maanaam li ma bëgg a wax mooy benn bi dafa jëm économiquement benn bi ñëm spirituellement économiquement mooy ñoom yi nga xam ne moom la ñuy euh, seen muamalaat yi ñuy def te di ko defee ci riba jullit ñi duñ ci participer ñu tudde ko ak perte gu ndax waroon nañ ko mën a def te ko seeni li ñu wax club strip club nga xam ne ay club yu bon la yoo xam ne nii ay jigéen ñoo fi dem di yaram naan jullit ñi duñ ca dem jullit ñi duñu naani sangar jullit ñi duñu drogew jullit ñi duñu dem ci casino yi di kàttak yooyu suñ yépp suñu borom duñu koy tere bu dee riba muamalat yooyu suñu borom nee ne laa taakulu yaa ayyuhal lazina amanu ñu ne mu ne laa taakulu riba bu leen lekk riba te ba pare ñu xam ne yamhaqullahu riba même boo ko boo ko boo ko boo ko boo boo amee riba itam bu fekkee ni ni nga amee ci riba la aju itam day mujj ñàkkaat ko barke bi day dem bu dee ci wàllu sàngara ñun suñu boroom ak casino yi la nga xam ne bokk na ci li ëpp ci seen i koom-koom yi jógee ci yu bon yooyu ñun suñu boroom dañoo am lu ñu xamal innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal aslaam rijsun min amali sheytaani daan ne fajtanibuuhu la'allakum tuflihuun dañ nag bëgg nañoo joxe ñu bàyyi ko bu ko defee amay seen euh, seen barab yoo xam ni pour njaalo la te muy andi lu bari seen économie ñun yooyu yépp jullit ñi nga xam ne ñoo bari duñ ci participer ñoom nag dañ naan kon ñi ngi perte lu bari ci ñii parce que ñii manoon nañoo jëfe lii te jëfewuñ ko benn de saa am fu ma doon liggéeyee dem ba ci yàgg may wàcc am ku ki ma doon liggéeyee dama man maay damay damay teel parce que damay dem strip club mooy borom yu bon yooyu nga xam ne nii dañ fay dem jigéen a fay nekk mu ne ma dookaay lu dem ma ne ko non maa man yooyu duma ci dem mu ne ma are you Muslim ndax jullit nga moom boo ne du ma naan ndax jullit nga du ma ndax jullit nga du ma du ma njaaloo xanaa dangay ngay jullit ndegam xam nañ ne lu bon lépp jullit di ko def kon xam nañu kon jullit moo baax kon dañuy daal di xam ne jullit ñoo moo moo baax yu bon yépp amul liberté baaxul amul lenn lu yàlla tere mu bon ngay gis ko ko def bëgg ko sax ca te bëgg ko amul ko koy def day dem ba ci yàgg mu bañ ko waaye duutu ca mën a génn fi mu toll sàngara dañ ciy addict dañuy dem ba nga nekk ci sàngara ba duutoo mën a génn ci sàngara dañuy addict ci njaalo nit dana njaalo ba addict ci duut ko mën a duut ko mën a bàyyi nit dana addict ci drogue day drogué ba mujj bu drogué wu sax dafay feebar nit dana addict ci carte bis bu set nga gis ko addict ci carte am na ci ay maison yu bari yu ñuy wax rehab nga xam ne ki addict ci yooyu dañ ko fa yóbbu ko faj kii mënatut a bàyyi sàngara dañ ko yóbbu di ko faj kii daa dem ba mënatu a bàyyi drogue dañ ko yóbbu ko faj kii kii carte la addict dañuy dem di ko faj waaw mas ngaa gis kuy julli bañ ne nañ ko fajee ba que julli di la baax du am parce que lu baax kenn ki ci kenn du ci lu baax moo tax yàlla bind àdduna bi moo tax boo koy def doo ci doyal lu bon taxutoon ñu bind ko moo tax képp ku koy def dangay dem ba ci yàgg yaa cay nekk waaye yow ci sa bopp da ngay bañ bañ ko ñiy tox cigarette ñépp dañuy ñëw naan sëñ bi doo ma ñaanal ma bàyyi tox doo gis ku yor kurusam di werd yàgg ma naan ñaanal ma bàyyi werd yoote yooyu yëpp da nga koy def par jour bis bu set da koy def te du la sàppi mukk kon li la dul sàppi mooy lu baax te ñoom lu bon li lu ci ëpp ci ñoom day seen kii moo tax yàlla wax arayta man ittaxasa ilahahu hawahu ñoom seen bakkan lañ jàpp ne mooy seen yàlla ñu koy topp léegi nag loolu nag su fekkee muslimuna yi mel nañ nii am qualité yii ñoom ñu am lee am qualité yee dañuy faw dañuy jël ñoom seen matuwaay ngir bëgg xeex ak jullit ñooñu ci bépp xeex boo xamante mën nañ ko xeex xeex yi du càggee ni dañuy gàddu ay jaasi di fetal ak xeex xeex i xel def nañ ci yu baree baree bari ci xeeti xel comme bu njëkk nañ ko daan defee ndax bu njëkk ci temps plomb yi léeg-léeg bu ñuy kenn kuy jàngale danañ dem ci mudarris bi ne ko boo remarqué benn mu fakkir ci biir classe bi signalé ñu bu ñu ko remarqué ba signalé ko ko ñu fexe ba def ci pexe ba génne ko yóbbu ko di ko liggéeyloo poste wala def ko fenn jox ko benn responsabilité pour diminuer le maximum les intellectuels africains def nañ ko ba tàyyi xeeti xeexi xel yu demee noonu ba léegi nii ci jamono ji tey lañ ko gën a def waaye dañ koy defee ci beneen façon boo xam ne ni nii nit ñi bari duñ ko mën a xam bokk na ci yoo xam ne nii moom laay bëgg lim ni dañuy dikk pour détruire l'islam ñu ne l'islam amul xadaar amul civilisation jullit ñi ay terroriste la doy na rek ma jox leen xeexu Badar jox leen xeexu Irak bàyyi nit ñi ñu comparé ba xam kan mooy terroriste ba xam kan moo amul civilisation xeexu Badar yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane bu kenn rey xale bu kenn rey màggal bu kenn sóol bu kenn dagg garab lépp loo xam ne ni intere la boo xam ne ni nit ñi ñoo ko bokk bu ko na ngeen ko préserver ki ngeen di xeexal itam mooy noon bi fu mu yam yam leen bi ndax gis nga biñ jàppee ay prisonniers sax biñ dikkee ñu takk leen dañ ne nañ leen tekki daal ñi ci mën a jàng nañ jàngal fukk ku jàngal fukk ba mën a lire libéré libéré boobu civilisation bu kawe nga ñëw ci xeex bii nga xam ne li may wax nga xam ne ay six cent la wax sept cent huit cent neuf cent mille mille cent mille deux cent mille trois cent mille quatre cent mille cinq cent mille six cent mille sept cent mille huit cent mille neuf cent ba deux mille muy junniy at ak ñeenti téeméer ab xeex am boo xam ne nii xale yi màggat yi teen yi jàkka yi amul lenn luñ bàyyi dañuy faagaagal lépp kan moo ci civilisé ñan ñooy terroriste ak ñan ñoo civilisé ak ban diine ci diine yooyu moo civilisé of course l'islam ndax moom moo digale ne nañ xeexe nii téeméer junni ab ci gannaaw civili ñu ne civilisation am na léegi nii lañ xeex yow kii ngay accusé ne l'islam amul xadaara yow yaa amul xadaara jullit bi ngay wax ne terroriste la yow exactement yaay le vrai bokk na ci xeex yi nga xam ne dañ koy def mooy discriminer jullit bi ngir loolu jullit bu nekk ci dund foofu war ci bàyyi xel discriminer jullit bi pour jël li ñuy wax freedom of speech taxe ba yow daal duutoo mën a wax li nga xalaat waaw discriminer la ba duutoo mën a wax li nga xalaat discriminer la ba dugal la kaso toujours dañ koy ngir yàq sa background foo dem di wuti liggéey ñu ne xool mas naa dugg kaso oh non yow buñ la jël def nañ ko ay junni junni junni discriminer la ba taxal la lenn bàyyi la tëjuñu la kaso waaye luñ la wax nga def benn black américain daf ne ma soixante dix pour cent suuf si di esclavage jeexee noir yi ñoo ko moomoon ne ma xam nga lu tax ñu ñàkk ma ne ko dégg mu ne ma dañoo wate benn loi ne ku bayatul sa tool nangami at perte nga ca déwén sa ñu wotewaat benn loi daal di ku ànd ak xale bu jigéen bu am fukki at ak ñeent ñaar fukki at lu ko manqué tuuti lañ lay tëj daa dem tàggat benn xale bu jigéen bu rafet daldi koy jabal ci kiñ bëgg a nangu suufam ne ko faxel ba mooy ak bu mooy ak yow ñu tëj ko ci kaso bi mu am nangami at bayul suuf sax ñu naan suuf xeet yu mel nii dañ koy def ak xeeti junni junni xeet yoo xam ne nii euh, ci contour googu la la aju bokk na ci li nga xam ne dañ koy def utiliser religion pour xeex religion am na ci loo xam ne nii man fii ci par ci ci cinq man def naa ko damaa toog ci rajo bi ñu ne am na benn sëriñ daara boo xamante ni nii dafa violé xale yu jigéen yi doon jàng man ak sama benn xarit bu ñuy wax Abdou Dieng dama ña ko faatu yàlla na ko yàlla yërëm ñu ànd dem asalem cinq kër gu ne ñu dugg fa buntu kër par buntu kër kañ wax ku mel noonu dëkk fa dañ ko wax rek ku mel noonu amul wax mii la maanaam dañ ne nangam Moussa Diop Samba Ndiaye violé na daal di nangam andiwuñ kenn te it mën nañoo am ku ko def sax loolu mën naa am koo xam ne nii moo koy def waaye kuñ jënd mu def ko la ngir utiliser l'islam pour xeex l'islam toujours dañ koy def euh, yu mel noonu ay xalaat yu bon la yoo xam ne dañ koy def ay moo tax xam-xam yépp lañu war a jàng yu bon yi ak yu baax yi pour xam yu bon yi dem am xalaat yu bon yi pour man koo moytuloo ñi nga xamante ne nii moytuloo ñi nga xamante ne nii Euh, dañuy bëgg a yàq lislaam ñu jaare foofu am na ci loo xamante ni itam dañ koy bindoon naa ci lu bari mais temps bi moo ma permettre pour ma expliquer lépp xaj na beneen yoon dina ci def mais li may jeexale mooy ne jullit ñi naka la ñuy def pour àgg fiñ jëm naka la ñuy defee pour mucc ci noonu yi ñuy yàqal c'est une très bonne question man li ma xam laay doon damaa jël rek bay ci sëriñ Touba ci nax sëriñ Touba dana ne fa asbatu nusha bila shiqaaqi ismalaku nufusa bi stirqaaqi dafa am daf ne yonente bi sallallahu alayhi ak i sahaaba ñoom ñoo am défi yuñ bëgg a relever défi yu mag yuñ bëgg a relever mu am ay comportement yuñ comporté pour relever défi yooyu am ay ay jumtukaay ñu utiliser pour mën a relever défi yooyu défi mooy yan wa kashafu dujunatal afaq bil ilmi wal amali wal wafaq dujunatal afaq mooy défi bi lëndëm lëndëm yi nekk ci àdduna bi ci réer ci ignorance ci ci kéefër ci bokkaale ak yooyu yépp ñu jëlee ko fi bañ ko fi jëlee lan lañ utiliser pour jële ko fi ñetti ngànnaay lañ amoon al ilmu wal amal wal wifaaq ñu war a jël kon roye ci yooyu ci seen comportement yooyu fa asbatu nusxa bila shiqa ñoom dañoo nekkoon ñoo xam ne nii dañoo la dañuy laabi reen bi ci seen biir lu ñu ngaayoo mukk te ngaayoo bi da ko gis ci jullit ñi loolu mooy point faible bi nga xam ne nii dama koy gis ci jullit ñi da gis kii ngir yi ñu bokk kii ngir yàlla bokk kii ngir ba loolu amul solo lépp benn lislaam ixtilaafaat yi am ci biir lañ ko bàyyi fee te xam ne benn direction lañ jëm muy yàlla ixtilaafaat yi ñu jàppee ko yërmande te move on jàll bàyyi yooyu da nga koy gisaat sax ci biir eh, yi nekkaat ci biir lislaam lu ci mel ne suruq yeeg yooyu bii suruq bii suruq fekk ne tarixa yëpp benn la benn objectif lañ am muy ci yàlla da nga koy gisaat sax ci biir kër yi kër gee kër gee kër gee loolu liggéeyu seytaan niñ man a def pour génne ko mooy fa asbatu nusha bila shiqaaqi nañ laa biirante ma yéene la lépp loo xam ne ni jàmm la nga yéene ma lépp luy jàmm lépp lu ma xam ne nag intérêt la ma wax la ko lu lay lor ma wax la ko ñu yéenante te te bañ a naayoo loolu nag la la koy may mooy ismalatu nufusa bistirqaaq fa atraful amwaala bil infaaqi alal itam alal du objectif du li nga bëgg la ngay def la nga bëgg dangay am alal yi pour def ca lool waaye alal ji rek du am alal nekkoon boo amee alal rek dangay dem toog waaye da am alal pour jax ci lu baax alal pour def lu baax la ndax ñépp mën a am alal ndax àdduna yàlla da ko defaree noo xam ne ni kenn ñépp a yem ñépp a yem daal lekk naan solu dox yi fay soxla ñépp moom la ñuy def kala ëppale ak kii tuuti ñoo yem lekk naan sol li ngay lekk man naa wute la ngay naan man a sol mën a wuute la ngay sol mën a wuute waaye lekk naan solu la bu guddee ngeen nelaw ngeen yem amul benn système bu lay xamal ci sa ci sa ci sa corps ne la yow kat sa pale bii ñu doon nelaw léegi yaa ngi ci néegu ñax déedéet boroom néegu ñax bi bu xasee nelaw nelaw na amul benn bu boo ko jëloon yóbbu ko ci pale day continuer di nelaw rek amul benn système ci yaramam bu koy xamal ne ko jóge nga ci sa néegu ñax bi yaa ngi yaa ngi ci palais kon lekk naan nelaw boo boo solo boo nelawee jaman ñépp donc loolu mooy àdduna kon alal mi ngi jariñ pour def ko ci yoonu yàlla mooy tax ngay wula waaye nag boo ko def dilaari a innaasi wa nibaaxi boo ko def ngir bëgg ku ne kii di la tagg ngir loolu wala nga koy def ngir am loo ci bëgg ba tax nga di ñooñu comportement yooyu lañ amoon wa wasiqu bi naatiqi rassaaxi tawakkulan alayhi fil arsax ñoom itam dañoo nekkoon koo xam ne nii dara euh, euh, kenn du leen jënd maanaam dañoo am confiance ci yàlla bu doy sëkk gis nga euh, abu euh, abrahata bi muy màbbu kaaba gi bi mu fekkee euh, abdul muttalib mu ne ko damay màgg ci kaaba gi ma mu ne ko samay gëléem laay jël mu ne ko man maa ngi ñëw di màbbu kaaba gi nga may laaj gëléem lu mu ko tontu amal inilu fa lii walil bayti rabbul yahmi gëléem yi maa ko moom am naa droit laaj la ko alors kaaba gi moomu ma ko kaaba gi yàlla mais confiance boobu dafa neex yàlla yàlla wàcce alam tara kayfa fa'ala rabbuka mu faagaagal ñooñu confiance lañ amoon ci suñu borom dara lu leen di la kaanu ila al-ukhra min tilaqi izwajahu barasa bi talaqi ñoom li fiñ jëmoon mooy allah adduna bii dañoo xam ne nii adduna du dara loo fi mën a amit bu àllëgee da nga koy ñàkkaat te adduna amul important ci yàlla bu amoon importance yi yàlla yéefar yi duñ ci am dara suñ borom nee na walaw laa an yakuna naasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru min rahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija alayha yas'alun wa li buyutihim abwaban wa sururan alayha yattaki'una wa zukhrufan wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati dunya kon adduna amul benn importance ci suñ borom loolu liñ doon léegi pour àllaaxira dégg nga lam yat lam yatruku li sufrin aw imlaaqi amran min al mudabbiril xalaaxi amul dara lu leen mën a terroriser wala dara ñàkk walla lenn lu leen mën a tax ba ndigal loolee suñu borom sax leen duñ ko def lii ngeen def nga xam ne dama jël exemple ci mu assasatul wafa mu assasatul wafa yàlla na leen suñu borom jàppale gën leen a jàppale bu baax détermination boobu bii bi lii ma bind nii bindoon naa ko avant ñu may wax lii nii ma bind ci ki nga xam ne mu assasatul Wafa sax moo tax ma bind ko ndax damaa gis détermination bu am ma ne lii de doxin wii lañ doxee ñoom moo tax suñ borom lu baax dong la leen di jox waaye ñi koy amee bil ilmi wala amali wala nifaq fokk mu am xam-xam lal ko fokk xam-xam bi jëf lal ko te faw itam ak dëppoo lal ko lu ci nekk nga dëppale ko ak lam doon dëppoo gi du jàggee ni nit ñi ci seen bopp ñooy dëppoo ndax texte bi nii comportement yi fekk nañu dëppoo ba noppi kon wifaaq bi damaa yàpp ne lu ne nga dëppale ko ak àdduna ba pare dëppale ko ak l'islam lépp lu la àdduna andil jëlal waaye nag dëppale ko ak l'islam bu l'islam nangoo nga jël bu nangut nga sànni dëppale ko àdduna ji nga xam ne lay war a ñi ngi am euh, internet fii am ordinateur am ay caméra am yëpp dañ ko dëppale adduna moo tax mais boo ko lislaam nanguwutoon duñ ko laal waaye nangu na ko nañ ko dëppale lépp lu ñëw ci adduna nañ ko àndandoog waa adduna dëppale koog ñoom waaye nag tam dëppale koog lislaam ba lislaam nangu ko ñu dég koy jëfee ndax suñ bay jaxate def ne adduna day warangiku jamono di warangiku ku toog ci luy warangiku noo mën a def warangiku ku ne xam ne ne la terre tourne autour d'elle-même et autour du soleil kon àddina day war a ñëpp loolu kenn jamono day war a ñëpp jamono bu nekk day am xew ñii ngi juddu ñii ngi dee ñii ngi feebar ñii ngi wér ñii ñii ngi màggat ngi nekk gone loolu subaak ngoon a ko andi kon jamono day war a ñëpp boo toogee ci looy war a ñëpp nag faaw ngay war a ñëpp nañuy jël mbir yi di dëppale di ànd al ilmu wal amalu al wal rifaaxu al nusfa bila shiqaaqi bokk ndey bokk baay bu ñu génne benn tariqa bu ñu génne benn nit fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allahu te Seexul Xadim wax bu leen noonu kenn koo xam ne nii laa ilaha illa allahu mi ngi génn ci gimiñam am na yu bëri yu ma préparoon waaye wax bi moo ma dab maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Mouhamadul Amin Touré ci wax ju am solo ji nga xamante ne dikkee nga ne ko tey jii nii te yaakaar naa ne képp koo xamante ne teew la nga waxtaan wi xam na ne lii mu doon wax lu mu xam la lu mu dund lu mu la xam naa ne sax waxtu yi moo ñu ko mayut waaye incha allah bu fekkente ne waxtu yi may nañu ko ci biir koor gi. du ñàkk sax mu dellusiwaat incha allah gën a mottali li nga xamante ne moom la tàmbali. am solo bu waxtaan wi am solo moo tax am na ay mbokk yoo xamante ne sax bëggoon nañ ci seen ay kàddu waaye nag dañ ciy tànn kenn rek muy Serigne mbay Guèye Syll liggéeyee kon borom daal mu waxti ginnaaw moom tamit lii sëñ doon wax lu mu xam la lu mu dund la ñu jox ko su ko defee mu am taxaw seetlu boo xamante dana ko def. bala ñu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci li suñ bi doon waxtaane xam naa laaj sax yaakaar naa lu ci ëpp du fi xaj waaye nag dañuy tànn leen lañuy laaj rek su ko defee mën koo jàllale insha allah su beneen yoon ñu àggale yeneen laaj bi def kon ñu jox kàddu gi sëriñ Bay Gey Sill mu def ab taxaw seetlu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu euh, mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu tey sant Serigne Touré bi doon def euh, waxtaan wi euh, ndagam dañuy njëkkante ak waxtu ndog wi euh, li ñu jàpp ci waxtaanam bari na euh, waaye xam naa ci ñetti minutes rek dañuy tënk ci euh, mbirum immigration ak Occident Sénégal daf di réew moo xamante ni dafa am particularité boo xamante ni bokk ko ak yeneen réew yi ndax en général sénégale bu immigré loo fa am ci teraanga da ngay ñaan ñibbisi bokk ko ak say bokk yeneen réew yi nag soo demee New York Chinatown ma nga fa yeneen nation yi ñoom fu seen teraanga nekk foofa la ñu dëkk waaye ci biir Sénégal yooyu itam taalibey Serigne Touba yi am ci particularité boo xamante ni bii ñoom itam wéet nañu ci lool njàngaleem Serigne Touba mi dafa indi façon immigration boo xamante ni bii eh, xamuñu ko woon eh, Serigne eh, Touré wax na ko ci ñaata jàkka ñoo nekk ci pays occidentaux yi Sénégal di réew moo xamante ni fukki million ak benn lañu ñu xañ di réew mu ñàkk moo xamante ni bii jàkk yi mu doon lim jàkk yooyu foo ci dem ni ma wax ni leen nation yooyu dañuy def fu seen teraanga nekk fa la ñu dëkk am na ku fa jël nationalité réew ma bokk ci ab association wala mu dugg ca gouvernement ba ba ñu jàppale leen ca jàkka jàpp waaye amu ci jenn jàkka joo xamante ni bii communauté sàngam ñoo ko financé te taalibe Sëriñ Tuubaa yi nag ñi ma ko waxee jóge ci réew moo xamante ni réew mu ñàkk lañ dem di sàkku ji am am bu ñu yore seenu njaboot waaye teewul soo ci jëlee exemple Italie rek juróom ñetti këri Serigne Touba nga fa yoo xamante ni bii bu ñu ko dajale woon ay milliards lay doon en français ba ana ñan ñoo dajale loolu mooy ñi nga xamante ni dañoo génn ngir yor wuti lu ñu yore seenu njaboot amul benneen communauté boo xamante ni di nga génn dem fekk ñu investir ay milliards wala ay millions jëme ko ci lu mel ni li ñuy tuddee kër Serigne Touba yi te mooy këri lislaam yi ak jàkka yi kon loolu njàngaleem Serigne Touba la moo xamante ni bii e, ñoom taalibe Serigne Touba yi wéet nañu ci lool loolu lan la leen jural mooy kër Serigne Touba yi c'est des passeports diplomatiques wala ay espaces diplomatiques lañ ndax buñ ko doon wax ci wolof kër sëñ Tuubaa yooyu ay dugg raw la ñu koy tuddee ndax di nga dégg nii police def na descente ci foyer sàngam ngir vérifier ku fa am séjour wala ku fa amul séjour waaye doo dégg mukk ñu ni la police wàcc na ci kër Serigne Touba nangam guddi wala minuit wala une heure du matin fëgg leen ngir contrôler leen ce qui veut dire que même ña yore kër Serigne bi mën nañu doon ay clandestins yoo xamante ni ñu ngi dajeeg tubaab yi guddi ak bëccëg suba ak ngoon waaye seen comportement na tubaab yi du ñu leen soupçonné mukk ba di leen euh, contrôler kon euh, li sëñ Touré doon wax rek ci kër Serigne Touba yi bokk na ci li nga xamante ni bii buñ ko doon tënk njàngaleem Serigne Touba yi taalibey Serigne Touba yi bu ñu génnee ña ngay sàkk lu ñu yore seenu njaboot waaye ci seenub liggéey ña nga cay dajale milliards yoo xamante ni ci la ñu jënd kër Serigne Touba yi mu doon wax ci la ñu jënd itam jàkk yooyu nga xamante ni bii après 11 septembre bari na ci ba fi ñu toll soo demee Pontevico Euh, yeneen bokki jullit yi bu ajjuma jotee kër Serigne Touba la ñuy ñëw di jullee si fa ndax seen jàkkay bopp ya tëj nañ leen ko euh, tëj nañ ko ginnaaw le 11 euh, novembre. li mu doon wax ci affaire tuub yi altine bi passé le 9 astafurlah samedi le 7 moo doon màggalu Darou Moussi ci Aulnay-sous-Bois Paris sëñ Mame Ballam sëñ Modou Awa Balla tuubal na fa ñaar kenn ki ab béninois la kii des ab sénégalais la. ndeyam sénégalais la bàyyam sénégal waaye nekkul woon ci diine mais ni mu ko waxee comportement wu jullit yi ak murid yi moo leen ca dugal ba ñu tuub dugg ci eh, yoonu Serigne Touba kon euh, euh, immigration bi xewoon njàngaleem Serigne Touba mi daf cee dugg ba indi ci loo xamante ni bii xamuñu ko woon ndax nit ku jóg di sakku ji la yore sa njaboot ba noppi jël alal jooja di ko investir ci réew ma nga nekk te doo ko donn doo fa dëkk loolu ci njàngaleem Serigne Touba pour gàttal alterné passé rek dafa am émission bu ma doon def ak ay français yoo xamante ni bii cent pour cent français lañ mu am ku ci wax ku ci euh, wax wax ju am solo mu ni occidentaux yi seen problème yi ñuy wax crise bi ñuy wax yépp ñu bëggee mu deñ nañu jël projet de société bi Serigne Touba teg ñu tënku ca bu ñu ko defee seen problème yépp dañ te ki wax loolu du du sénégalais français la boo xamante ni bi nee na ñi ngi jéem redressement yu nekk ñi ngi koy def waaye nee na Occident Occident ngir ñu génn ci seen problème yi bu ñu jëloon procès de société bi Serigne Touba jàngale ñu tënku ca kon seen jafe-jafe yépp dina daj kon bu ñu doon tënk rek dañuy wax nii la fi xewoon bu njëkk te moo doon li ma waxoon léegi ni nation yi bu ñu génnee fu seen teraanga nekk fa la ñu dëkk euh, Sénégal gi moom même boo bokkul ci njabootu Serigne Touba it boo génnee la ngay wuti da bëgg a dellu si ngir tedde ko ci sam réew ñooñ sëriñ Touba nag ñoom waxuma la dellu tedde ko ci seenum réew waaye Serigne Touba jaaral na leen ñu jël ca lañu fay gañe ci seenu ñaq investir ko fa ba ni mu ko waxee léegi ñiy xemmem yoon wi ak diine ji di ci dugg euh, fi nu toll kenn xamul euh, nu mu toll xanaa rek nag ñu ñaax bokki taalibe yi nga xamante ni ñoo leen ciy dugal ndax it nag tuub yi lu ci bare bare bare bari bari jigéen ngay gis bëgg koo takk sëriñ bi ñëw nga indi ko tuubal ko soppi aw turam ci bari tudde ko soxna jaara te loolu tam am na inconvénient boobu bala may jeexal bëggoon naa ci attirer attention yi ndax bari waa na fa ku fa tuubal jigéeni tubaab ngir bëgg am këyit te ku ci li ku ciy tuubal euh, sëriñ nga koy tuddee bu dee astafurlah soxna jaara nga koy tuddee soo ca amee doom tuddee ko sëriñ bi wala yonente bi sallallahu alayhi wa wala njabootug sëriñ bi nga am ca njaboot tàggoo ak ndaw su wàcc ko ba dëkk bi ñuy wax Pisa muy Pise am na fa Mouhamed moo xamante ni ci église ba la nekk fi nu toll te baayam sénégalais la muy mbir moo xamante ni bii nag euh, waaye boo ko toppee ba ci biir taalibe yi Sëriñ Tuubaa yi dëggal te yor soxna yi tubaab xàmmeewul seen soxna ak soxna yi nekk fii xàmmeewul seenu njaboot ak njaboot gi nekk fii am na grain yu ñuul ci biir euh, nuñ koy waxee benn guro bu sànkar bu nekk ci biir pañe bi boo xamante ni bi dem jar nañu bàyyi ko xel ndax utiliser yoonu Serigne Touba bi la preuve en est que tukki bi rek gis naa fa ay jigéeni tubaab yu tuub dugg ci l'islam nii duñu sëy ak sénégalais ndax Allemagne gis naa fa soxna soo xamante ni bi soxna may mun na la tudd taxi la yor am na lu war a mat juróom benn boroom këru sénégalais yoo xam ne ku ko takk ba am kayit ci moom bàyyi ko te dafay muuru di dëggal am na ci ñu tàggoog seeni borom kër ni dañu dañu dañu dañu xemmemoon eh, l'islam ba dugg ci waaye gis nañu bu ñuy jóg di julli fajar seeni borom kër ña ngay nelaw euh, ce qui veut dire que dañuy dem ba décourager euh, ku ci dëggal boo tàggoog sa borom kër wéyal l'islam ji waaye ku ci dëggalut boo ci amee njaboot da ngay dellu fa nga nekkoon yóbbaale njaboot gi lool di lu euh, jar a bàyyi xel bërki dem boo ci magalu borom daal mu gi yi dafa am lu ñu fa nekk lu am solo tubaab boobu dafa ñëwoon bëgg takk benn jigéenu sénégalaise ndaw si ni ko man bala ma tag da ngay tuub doonub julli waa ji ni ko nag man bala maa dugg ci diine ji il faut ma gëstu ko da may may six mois daal di dugg ci diine l'islam ji ak boroom xam-xam yi di gëstu lu l'islam wax ci jigéen nu jigéen war a comporté woo ba juróom benn weer yi jeex ndaw sa gisul waa ji ndaw sa dem di wëri waa ji ba gis ko ni ko waaye yow juróom benn weer nga ma waxoon de te mat na lu tax gisuma la waa ji ni ko l'islam jigéen ji ma wax mu ko du yow damaa xamul woon islam xam la mais léegi bi ma xamee lislaam jigéen ji mu wax ni ma naa ko takk du yow dem seeti jeneen jigéen ju dëppoo ak lislaam mu takk ko wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bay géey sill ci jàngat bu am solo bi nga ñu defal ci waxtaan wi tabarakallah ñuy fàttali mbokk yi bu baax ni bu subaa sëñ Moustapha Jaxate xaadimul xadim moom la ñuy séqal jataay bi muy waxtaan al muridiya wal i'lam al yawm maanaam ak murid ak li ñuy wax communication tey jii maanaam jumtukaay yëgle yi ak yu demee noonu sëñ bi waxtaan wi am na solo lool laaj yi bari na lool waaye waxtu wi dafa xat ndax defe naa juróom-ñetti minutes rek moo ci war a toll fi ñu toll kii dafay laaj mu ni lan moo tax ñi fi jóge di dem Amérique dañ fay yàgg lool ngir ñu soog faa mën a am kayit wuuteeg France ak Italie loolu lan moo ko waral. salaamaaleykum loolu euh, dafa mel ne dafa génn xaj na ci li ma wax ndax. yàgg ku fa yàgg ku nekk raison yi tax nga def ko yàgg yow yaa koy xam yow ci sa mais man li ma ci xam sama bopp mooy ñu ëpp ci li ma xam ci ñi fay yàgg Amérique day dëkk boo xam ne nii pour nga am fa këy day jafe te du ñu seet seet rek may këyit noonu te ka fa nekk du bëgg a ñëw te amul ndax bàyyi wu liggéey bu mën a jàpp bu dee Amérique ak Italie nag ñoom dañuy may këy bu ko defee nga am këy di a ñëw loolu moom problème la sax loolu dong loolu dong la a leeral rek mooy euh, euh, Amérique moom ci ëpp ñi ñu yàgg euh, am na tam yoo xam ne nii am na ay raisons personnelles yoo xam ne ni ñooy tax ñu yàgg xaj na bëgg duñ ñëw fii wala am na lu ñuy séntu ñu ñëwee waaye lu ci mën a doon rek moom loolu laa yaakaar ne. moo tax moo leen koy yàggal waaw jërëjëf mbokk mi itam dafay laaj mu ni doon laaj ñun waa Afrique wala fii ci senegal wala yooyu bu ñu jógee ngir bëgg a dem Amérique wala bëgg a dem France wala yooyu day jafe ci ñun lool te mu seetlu ni ñoom ngir bu ñu jógee bëgg a ñëw fii day yomb lool ci ñoom ngir ñu ñëw loolu itam mu doon ci laaj ay leeral loolu tam ba léegi man nekkul lu ma a xam ndax dafa doolu loo xam ne nii eh, am na relation ak li ma doon wax waaye li ma yaakaar xam nga àdduna bi ñëpp ay du rafet na affaire u alal rek ndax fi toll ci africain bi comme ni pays développé nag bu bëggoon a dem du ko du jax comme pays pauvre yi nag ñoom ku ñu tuddagale tey bu ñu bëggee dem dañ naa la dañ lay jafe waaye defuñu ko ci euh, couleur yàlla bi wala yooyu sax léegi àdduna bi daa toll boo xam ne daa mel ne diggante ko am ak ku ñàkk ndax su daa fekkee ñu bëggoon a dem day yomb euh, ki dëkk ci beneen réew wala plaque di dëkk Angleterre day yomb waaw dépendre ci nit bu ñuul ak nit bu weex waaye tam jàpp naa ne gouvernement yi seen bopp sax ñoom xam am nañ mu ni ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi daf doon laaj ni lan mooy taxawaayu arab yi ci musiba mii nga xamante ni seen mbokk yi américains yi dañ koy jël di ko xëpp ci seen kaw di yàq suuf si rek ci jamono ji rawatina Arabie saoudite nga xamante ni ñoom dañuy nii nga ko tudde woon léegi dal nañ ci kaw Irak jiñ ko ay jiñ yoo xamante ni buñ ko wëree ba gis ko it gis nañ ñu amul te teewul dañoo continuer dal ci kaw mu ne loolu mbaadu lawalaw kon ba yegg ci fu mel ni Arabie saoudite wala yooyu ndax ñoom it ak ban taxawaay lañ ci war a jëm. Ah, loolu li ciy wax euh, day gën a yokk loolu day gën a yokk euh, suñu wax ne illa tafaaluhu fa tunfitnatun fil ardi fassalul kabir on wal mu wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd il faut xàjjali ko bañ a amati ñu nekk benn bokkul pas-pas bokku gëm bokku yéene bëggante wóolante dimbalante bañ a bay benn furja diggante jullit ak jullit loolu boo ko defee képp bépp noonu bu la doon xoqatal dina taxaw waaye su fekkee na ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi lool déglu na waxtaan wi bu baax a baax waaye nee na doon na laaj tuuti nga leeral ko ci rek li nga xamante ni mbokki xar bu yooyu ngay waxtaanee gis na ni ñoom dañoo gëm xaalis gëm xaalis ba dañuy wax tax ci seeni bi wax ni the time is money maanaam waxtu mooy xaalis te fekk waxtu du xaalis kon lan nga ci kii foofu. waaw loolu moom ñoom lay xaalis ñoom waaye jullit bi moom waru ko déggee noonu time is ñoom liñ ci bëgg a wax mooy dañoo fonk waxtu ba nga xam ne comme lépp lu ñuy def xaalis lañ tey def kon dëgg-dëgg xaalis money la war a nekk ñoom lépp lu ñuy def rek. xaalis dañ ciy jublu booy liggéey ne juróomi waxtu ngay liggéey ñu fay la par heure kon waxtu woo perdal rek yaa ngi perdal xaalis loolu moo tax ñu time is money waaye tam tam loolu ñoom la apply ci ñoom waaye ñun jullit ñi fii koo xam ne ni lu baax a ko ñor naa wax ne time is deed is good deed time mooy lu baax waaw ndax kee xaalis la ci moom waaye yow it yaa ngi def lu baax comme lu mel ne ñi ngi def taraweex bëgg forcé guddi gi gaaw naa fi la ko yëpp temps boo perdal rek yaa ngi perdal ay yool kon temps bi ngay bàyyi moom mi yaa ngi rate ay yool ñoom itam comme lépp seen xaalis ci xaalis lañ ko ajit loolu noonu lañ koy mën a waxee lañ nag time is money waaye ci ñoom waaye nag ñun time ci ñoom is good thing jërëjëf mbokk mi mu ni itam déglu na waxtaan wi rafetlu na ko lool daf doon laaj sa xalaat ci ëllëgu Amérique ci xeex bi muy xeex rek maanaam euh, bi ñuy wax al irhab al irhab xam nga ñoom terrorisme lañ koy tuddee te ñoom danoo jàpp ni terrorisme toujours buñ ko tuddee rek ci jullit lañ ko jëmee te mel ni xanaa loolu du jullit ñi rek ñoom ñoo ko làmboo ba fu uh, lu xew rek ñu ni euh, maanaam irhab yi ñoom ñoo ko def maanaam terrorisme yi jiñ ko islam ndax loolu itam amuñu ci benn jàngat buñ ci war a mën a taxawee ci ñun waa ISRA bi. seenoo mujj moom yàlla moo ko xam waaye bu ñu seetee ci li yàlla wax kuy tooñ ku nekk sa mujj la alxaq ku nekk ci dëgg ak ku nekk ci neen. bu ñu bokkee di xeex ki nekk ci dëgg lu ñu ko njatt njatt njatt mooy mujj njate alxaqu saabitun wa amal baatilu wa in ala fa zaahiqun wa saafilu loolu feeñ ne ca alif laam miim xulibati ruum fi adna al ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuuna fi bid'i siniina diggante bu gàtt boobu amul kenn ko yaakaaroon ne Euh, Rome mën naa dem ba noot Faris ci jamono yooyu ci alxuraan bi mu waxee loolu bidi'a sinina lu manqué fukki at rek Rome dem na ba jàggati Faris daane kon alxaqu saabitun wa amal baatilu wa in ala fa saaxiqoon wa ba jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay sant di rafetlu waxtaan wi li ñu ci doon séentu am nañ ci lu kawe kawe njort kon ci turu mu assasatu Wafa ñu ngi lay sant di la gërëm wa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu